خير دين billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen ziyaare ci weeru tedd bi ci bis bu tedd bi ci béréb bu tedd bi fas yéene àndaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafa bi xuquqil iman moo koy ànd ak yéen ci diiru weeru koor bi tey jii di ñaareelu fan bi lañ leen ko waxoon démb ñu fas yéene dalal suñu mbokk ñu koy wax Serigne Abdou Khadir Ba mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb bu am solo muy yoonu murit ak internet di loo xam ne kenn mucc ci waaye nag nañu koy jëfandikoo ak nañ cay doxale kenn ku nekk war na koo xam ba la cay lore du mën a agsi ci yow kon loolu incha allah nekk lu am solo loo xamante ne moom la ñu fas yéene baax tey jii nii bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu tënk aslëf ci ay yëngutoom rek mu jànge alquranul karim la mu tàmbalee njàngum alquranam fële ca kawlax waaye ginnaaw bi mu mottalee njàngu alxuraanam ci daarul manaan ci sëriñ Fallou Mbacké ginnaaw bi mu jàngee alxuraan ba noppi la tàmbuli njàngum xam-xamam ci ay boroomi xam-xam yu mag yu ràññiku ci tuuba ñu mën cee lim Serigne Afia Bousso mën cee lim Serigne Moustapha Mbaye Longoor mën cee lim tamit Serigne As Jaxate kenn ku nekk mu jaar ci yow tànk fa as lëf ginnaaw bi la dugg ci daara ju mag ji nga xam ne moom la Serigne Moustapha Mbacké sos muy institut Al Azhar bi nekk ndaam jàng foofee ba am fa certificat d'études primaires ginnaaw bi mu jóge fa dem fële ci Thiès ci institut boobu jànge foofu ba am fa shahada al i'dadiya te mooy mooy BFEM ginnaaw bi la dem fële ci euh, franco arabe di université di euh, secondaire boo xamante ne moo nekk foofu ci PUE e, foofee la jànge ba am fa baccalauréat ginnaaw bi la dugg ci benn école boo xamante ne dañ fay def formation ñu koy wax SIP info foofe def na fa ñaari at ba am fa diplôme bi nga xamante ne moom lañ fay ut ginnaaw bi tamit dem na fële ci université bu Cheikh Anta Diop ci fu ñuy wax centre culturel informatique foofee tamit def na fa formation euh, moom tamit am fa lañ fa doon sàkku ginnaaw bi mu noppee ci loolu nag ci la sos euh, benn béréb bu ñuy wax JIC Média euh, tàmbali foofee ne di tàggat ay nit ci wàllu informatique ak ci wàllu média naka noonu tamit fi ñuy wax Madialis te Serigne Abdou Aziz Madialis jiitu ko moom tamit bokk na ci ñi nga xamante ne ñooy yëngatu foofu noonu waaye yëmu ci loolu institut bi nga xamante ne moom la isbu tarxiya sos ñu koy wax daarul alimul xabir moom ca ña fay jàngale ca i'dadiya ba moom ci la bokk kon ci tënk rek kooku mooy ki nga xam ne moom la ñu dalal fii jataay bi tey mu fas yéene ànd ak ñun nag ci ni ma ko waxee léegi rek tomb bu am solo bii muy yoonu murit ak internet ndax ginnaaw internet dafa nekk loo xamante ne dafa euh, jamono moo ñu ko imposer kon kenn ku nekk war a ngaa xam na nga cay doxe ba la cay lore du la mën a lor kon incha allah ci njaal benn waxtaan wi danañu xamal aslëf ci yoonu murid xamal ñu tamit aslëf ci internet xamal ñu tamit relation bi nga xamante ne moo am diggante yoonu murid ak internet su noppee noonu nag su noppee ci loolu nag dana ñëw ci euh, ijaabiyaat yi maanaam yi nga xamante ne moo mën a jariñe ci internet ak li nga xamante ne moo ci mën a lore ba ñu xam ko mën koo moytu incha allah noonu la waxtaan wi fas yéenee doxee. kon bala ñu ko jox kàddu gi rek ñu fàttali mbooloo mi ne suba incha allah di ñetteelu fan ci weeru koor gi Cheikh Mbacke Thiam moom la ñuy fas yéene dalal muy waxtaane al mujtama wal amal mooy société ak liggéey kon Cheikh Mbacke Niang incha Cheikh Mbacke Thiam allah. ci tomb boobu la fas yéene waxtaan su ko incha allah ñu fàttali mbooloo rek ne euh, ñi nga xam ne ñoo amee saytu laaj yi fiq yi ak tontu ko incha allah ñii ngi xaar laaj yi nga xamante ne moom la mbokk yi laaj ci wàllu fiq incha allah suñ ko suñ ci jotee rek gis na ko saytu incha allah dina seen tontu tamit naka noonu tamit li nga xam ne moom la sëñ bi waxtaane incha allah ku ci am laaj bu ci aju rek am na ay xale yoo xamee ne jox nañ leen ay këyit ku ci am laaj boo xamante ne bëgg nga ko bind rek soo soo ko bindee boo leen ko joxee incha allah bu sëñ bi noppee ci waxtaan wi di sëñ ci tontu bu ñu ko waxtu wi mayee. kon li ñuy defee mooy dañuy jox kaddu gi sëriñ Abdou Khadir Ba ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéenee baaxe tey yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin mbokki jullit yi mbokki taalibe ngi leen di leen ziyaare ci weer wu màgg wi nga xam ne mooy weeru njëggal di weeru goreel ci sawara di ziyaare ki nga xam ne moo fi borom daaru di sëriñ abbas di ñaan sunu boroom yàggal ko fi te dolli ko wér maye ko fan wu gudd ba mu mottali naal yi nga xam ne moom la naalal lislaam ci toolu cheikhul xadim di ziyaare bu baax tamit mbokk yi nga xam ne ñoo ñu invité fii muy daayiratu Al bi nga xam ne dañoo féetewoo di liggéeyal sëriñ Touba ci xam-xam di jéggulu bu baaxit ci eh, yéex gi xëy na ay jafe-jafe ci wàllu oto bi ñoo doon indi rek moo ko waraloon ginnaaw loolu ni ko Serigne Abdul Xuddus waxee mel na ne eh, noonu mu tëralee plan bi rek noonu lañ ko fas yéenee doxale muy buñ xoolee ci mawdon bi dañ ne almuridiya ak euh, internet maanaam yoonu morit ak internet mu mel ne bala ñoo dugg ci wax diggante yoonu murid ak internet xëy na doon na baax ñu def cëslaay ci leeral baat yi masalan baat bu ci nekk mooy lan wala boog lan lay représenter su ko defee soo comprendre boo xamee mbir mi lu mu doon di mën a xam suñ la dee wax seen alaaqa ñoom ñaar dina yomb comme ni mu ko waxee bu fekkente ni bii dañoo bëgg a tënk ci taarif wala ci xamle lan mooy yoonu murid mel na ne lu yaatu la waaye li ñu wax rek tënk lañuy def te buñ ko doon leeral mën nañ ne maanaam ak yeesal la ak yeesal maanaam taj tajdiid goo xam ne ci lislaam la yeesal goo xam ne Cheikhul Xadim moo ko def mën nañ ne ci environ ginnaaw làqug Maam Mor Anta Sali ca Mbàkke Kajoor loolu mu defoon mooy bi nga xamee ne euh, sëñ Mor Anta Sali génn àdduna sëriñ bi nekk fi yoroon daara ji te yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxoon ko ndigal ci mu am neneen nu muy doxee loo xam ne bokkut ak ni nga xam ne noonu lañ xamee woon euh, société wala bokk euh, fi mu nekkoon ñuñ diine ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ci jamono jooju mu mel ne kon sëriñ bi buñ ne dafa yeesal ci lislaam li mu doon yeesal moom seriñ Touba bokkut ak rek euh, bu ñu waxee ci masalan lu mel ne constitution buñ nee baatu dañ koy defaraat wala yu mel noonu nga xam ne day doon loo xam ne da ab àtte la woon boo xam ne dañoo dem ba jamono weesu ko wala muy loo xam ne sax xëy na nañ ko defee woon baaxut bokkut ak loolu bu fekkee yeesal ci lislaam moom doxaliinu nit ñi mooy dem ba nañu waroon a doxee day dem ba dootu dëppoog na nga xam ne noonu lañ ko lislaam diggalee woon te loolu sabab yi koy waral bokk na ci maanaam seeni coutume seeni aada mën naa dem ba di jeexit ci seen diine ji ba nga xam ne dañuy jaawale lii aada ak diine ba loo xam ne lu ci bokkoon la mën nañ ko cee génne lu ci bokkutoon tamit euh, ñu dugal ko ci loolu nag mel na ne boo xoolee sëriñ bi jamono ji mu fi nekkee mën nañ ne société wolof euh, dafa tënku woon ci liñ naan ñetti ñetti catégorie sociale sociale maanaam ñetti xeetu Euh, mujtama yoo xam ne ñoo fi nekkoon euh, mujtama yooyu mën nañ koo tënk ci ñett mën na koo ëpp waaye mën nañ ko cee tënk lu mel ne maanaam euh, liñ naan classe des doomi soxna maanaam mooy fi nga xam ne ñooñ diine ñi ak ñiy jàng ñoom ñoo ko féete woon te mel ne sëriñ bi buñ ko doon catégoriser ci classe boobu lay bokk ndax askan wi mu bokkoon jàng ak jàngale ak jaamu yàlla liñ leen xamee woon beneen catégorie bi ci topp mooy liñ naan les aristocrates maanaam mooy buur yi fi nekkoon ak eh, ñi nga xam ne ñoom lañ daan àndal ci seen doxalin nguur beneen classe bi ci topp mooy ñeneen ñi lu ci mel ne ouvrier yeeg ak yeneen eh, xeetu nit yi ci toppoon li ma ciy teel rek mooy xëy na sëriñ bi fi nga xam ne foofu lañ ko classé woon mu mel ne dafa bokkoon ci eh, classe boobu ma naan mooy doomi soxna yi mooy ñi nga xamee ne dañ daan dundal diine ak ñi nga xam ne jàng ak jàngale moo nekkoon seen seen liggéey waaye nag mel na ne am na ci ñoñ ci ñenn ñennat ci doomi soxna yi fi nekkoon doxalin wuñ doon dox woo xam ne manees na koo tuddee li naan ay dérive maanaam dem ba di ci boole loo xam ne ca cosaanu lislaam lii xëy na dëppoowut ak sunna dëgg-dëgg mu mel na nag sëriñ bi amoon na ndigalul euh, li naan éradiquer maanaam jëlee fii la fi nekkoon nga xam ne dañoo demoon ba jàppee ne lii kat ci diine la bokk lu mel ne euh, laawaan ak ak yenn yoo xam ne Euh, boo xoolee ci melokaan yi mën naa bañ a dëppoo te fekk ni nitu diine yi ñoo ko doon def euh, ngir tënk lool rek boo xoolee njaalbeenug euh, jasa o shakoor bi sëñ Moussa Kay nettali ñëwug sëñ bi mu ngi ko ci wax mooy bi mu naan ngir booba doomi soxna yaa ngi kaanu di dabu wuri seef yi faf nasaraano ñu jaxasoog kàngam yi ak nasaraan yi ñii defi xaalis ñii di ànd ak naar yi yii doomi soxna daal sampi daara te donga yaag jigéen ñi mel nay saara siré mu ànd ak saara yendu caaw ndaw jaxasoo bamba rafet ak caaw kon mel na ne loolu sëñ Musaa Kay wax mooy définir melokaanu jamono jooju am na ci mu naan ñi lee di wañlu ña bandaañu ña di tariyaax ña lay wañaani góor ñaak jigéen ñi jaxasoo di caaxaan làmb ya gor sabar yépp caaxaan kenn amatul xas ule wajhilaahi kaa nga aki fóori faf di jaanilaahi lislaam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ci soowu jant fépp mel ne làmbaay Cheikh Bamba daal di ñaan ci barkeb jiili ne yàlla may safi'u kullu jiili maay xaadimu rasuulu fi sudaani maay ramm xarnu bi ani niiraani maanaam loolu mel na ni kon buñ ci sukkandikoo danañu xam dëgg-dëgg melokaan wi nga xam ne noonu la sëriñ si wala bokk ñi yor diine ji ñenn ci ñoom nañ daan doxee ba waraloon sëriñ bi euh, taxawal lii ma doon wax léegi ne mooy tajdiid bi nga xam ne moom la def ci lislaam sëriñ bi ci boppam euh, moom li mu doon yeesal ci diine lislaam daf ko doon def ci ndigalul yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ma ko waxee léegi ne am na nu mu doon doxalee yonente bi ñëw xamal ko ne nii kat bul ci yam euh, na nga ci dolli nangam mooy rab rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi dar si nga xam ne kon sëñ bi loolu daf koo def ci ndigal waaye nekkut masalan loo xam ne comme euh, nit ñu njëkk ña ñu daan def loo xam ne stratégie lay doon wala loo xam ne xalaat lay doon rek ci ndigal ni mu ko waxee ci wa min ajaib ibni abdillahi salla alayhi bi salaamillahi baaxin ada ardahu bil awliya ba ca bam naan ko fas daa nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi ci boppam moo ko jox ndigalul mu woote wooteem bi mën na kon tajdiid googu sëñ bi indi woon loolu mooy yoonu morit loolu tamit daf koo defoon ci ndigal kon mel na ne ci noonu rek ci la Cheikhul Khadim sosee yoonam yi nga xam ne mooy yoonu morit bi mu ko sosee nag mu tënk ko ci ay piliers lenn lu ci nekk dafa am ay arkaan yoo xam ne moo ko war a téye naka noonu tamit yoonu Cheikhul Khadim yi nga xam ne mooy yoonu murit mi ñu war a waxtaane ak internet yoonu murit tamit am na ay piliers yu ko tënk yoo xam ne manees na ko tënk ci ñett ñett yoo xam ne mooy piliers yi ba ci njëkk mooy sàkku xam-xam sàkku xam-xam it buñ ko waxee xam-xam bi ñu war a sàkku sëriñ bi leeral na ko boo xoolee Masaalikul Jinaan di nga ko ci gis xam-xam boo xam ne daf lay xamal say ayib bi bopp boo xam ne day dolli sa ragal yàlla ak ba ca mujj naka noonu tamit beneen bi mooy jaamu yàlla jaamu yàlla ci façon yu wuute yi am yépp moo xam jaamu yàlla gi nga xam ne da nga koy def sa diggante ak sa bopp muy lu mel ni liggéey kasbul xalaal wala li nga xam ne da koy def sa diggante nit ñi di leen dimbale ak di rafetal sa diggante ak ñoom ak jaamu yàlla gi nga xam ne da nga koo séq ak sa borom boobu mooy ñaareelu ponk bi ñetteel bi nag mooy ak taalu bi moo nga xam ne daanaka lépp rek day tënku ci euh, al ilmu naafi' wal amalu saalih wal adabul mardi nga xam man damaa jàpp ne ñett yooyu mooy li nga xam ne mooy ponk yi tajdid wala yoonu murid wi nga xam ne moom la Cheikhul Khadim doon woote su ko defee woote bi nag nga xam ne sëriñ bi ci boppam bi mu ko wootee yemul rek ci woote ko nit ñi ñëw waaye mel na ne am na lu ci bëggoon mooy mu doon loo xam ne day tasaaroo ba ñépp man cee jariñu mu tasaaroo ci àdduna sépp ngir lim ci jublu woon xëy na mooy ngir xettali nit ñi ak génne leen ci ak réer daanaka bi mu ko bëggee def tamit am na ñu jaamaarloo woon ak moom li ma doon wax ci ñetti classes yi weesu woon xëy na am na ci ñoo xam ne tudduma leen mooy colon yi fi nekkoon maanaam tubaab beeg yu mel noonu xëy na ni sëriñ bi doon doxee ñoom desee nañ koo comprendre tey doon nañ ragal ne xëy na kii kat xamuñu lu bëgg ndax la weesu woon te ñu ñoom lu ku mel ne mabbaag eh, kilifay diine fi nekkoon xëy na xamuñu nag sëñ bi fi mu jëm ñu am ak ragal ci moom ba tax ñu bëggoon koo contrer ngir ne tajdid googu mu bëggoon a def ngir defar nit ñi ñu bëggoon koo gàllankoor ba du fi am ba moo waral daanaka coono yi mu daj ci àddunaam yépp mu daj ko mu exil biñ ko def daanaka ca Gabon juróom-ñaari at yi naka noonu ci Thiéyène ba bi muy nekk résidence surveillée ci euh, Diourbel nga xam ne diiru diiru dundam li sëriñ bi bëggoon a def ñooñu dañoo taxawoon ne ko du fi amee waaye teewul xëy na ci góor góorloom ak ci ndimbalu yàlla dem na ba suñu borom may ko ci réussite maanaam Euh, am na ndam ci tubaab yi nga xam ne dañoo taxawoon ci ne xamal ko ne loolu du am ni ko sëñ bay jaxte waxee naan rek li tax sëriñ bi rawum xel nekk nay ati at ci biiri noonam te kenn nag lenn yàqalu ko kon mel na ne loolu day wane ak njàmbaar goo xam ne Cheikhul Khadim defoon na ko ngir mën a wéyal message boobu nga xam ne moom la fi indi woon ngir tasaare ko mu mel na it moom sëriñ Touba ci boppam mës la dañ di ñaan boroomam ngir moom sëriñ bi message boobu mu yor mu doon loo xam ne day tasaaroo ci àdduna naka noonu tamit moom Cheikhul Khadim ci boppam mu nekk koo xam ne àdduna sépp dañ koy nangul bayit yi ma tiim mel na ne luy dëggal loolu loo xam ne sëriñ bi ci boppam mooy ñaan mu doon koo xam ne kuy daj àdduna sépp la ci masalan mi ngi naan ci fulkul mashhun wala yahab xubba jamii al muslimin wala yasaqiran jamii al mushrikin di ñaan suñu borom jullit ñépp ñu sopp ko te suñu borom tamit tàggatal ko mbooleem ñi nga xam ne ñooy yéefar wala bokkaalekat yi naka noonu it am na fu muy ñaanee suñu borom naan ko maa ngi lay ñaan nga may ma charq ak garba maanaam occident ak waa penku yépp nga tàggatal ma leen ci ñu bëgg ma di ma teral di ma dimbale mooy bi mu naan judliya bi tasxiiri fi charqi wa fii algarbi yaa qaxaaru bilhaadil wa fii bilxubbi wa takrimi wal iaana wal taqini al gurura wal ihaana am na it bayit boo xam ne daf ciy wax lu mel noonu di wax suñ borom mu may ko maanaam mu triompher am ndam wala boog mu jekku wala mu gañe ci bépp dëkk bu man di doon rek mooy fi mu naan wahabliya nusrata fi l bullaani jamiiha yaa xaalix al azmaani xaysu akuna waltasuf li nafaa waltaqini durra wal iqbal masan ba tey mi ngi naan wa an akuna jumlatal aqraani ahibati fi lxumri wa sudaani ak it mu naan wa an akuna al bishra lil yataama wal fuqaraa dahra wal wa an akuna tuhfata al ubadi wa tuhfata al tullaabi wa zuhaadi wa an akuna fawza kulli saaliki wa kulli zi taallumin wa nasiki nga xam ne loolu lépp ay bayit yuy tegtale na moom sëriñ bi ci boppam mel na ne kon bëggoon na li muy woote yaatu waaye moom ci boppam it mu nekk koo xam ne ku àdduna sépp nangul lay doon ba moo waral dégg nga ma naan wa an akuna bishra kulli baladi am na ci bayit boo xam ne noonu la ko jeexale kon mu mel na rek euh, loolu ñu tudd lépp rek moom sëriñ bi ci boppam lu mu bëggoon la lu mu doon ñaan yàlla la te jàpp naa ne yàlla am na lu mu ko ci defal te it day gën a jëm kanam te moom ci boppam it mel na ne ci jëfi zahir yi mu doon dem yi mu doon def daan na jëfee loo xam ne luy sabab message bi mu yor mooy diir bi mu yor mu doon lu tasaaroo moom ci boppam mel na ne doon na ko jëf ngir boo seetloo ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom kenn ku ci nekk daana la defar tarbiya la ba nga mel na mu bëgg mu boole la ak mbooloo ngir nga def leen noonu bu ko defee lu mel ne sanc loolu ab dëkk sanc sanc dëkk bi mel na ne loolu kon sëñ bi ci boppam mi ngi doon def li ñu naan euh, décentralisation maanaam fexe ba yëf yi gën a yaatu masalan boo xoolee dëkk bi ñu nekk exemple la ci ni nga xam ne noonu la ko diggalee woon Cheikh Ibra Fati faqat usina laka fi binaa tilka daari wa fil xafri wasmuha daarul muxti ak boo xoolee euh, taawam yi muy sëñ Modou Moussa ak sëñ Fallou kenn ku ci nekk am na fu mu la saxal wala boog fu mu la digal nga sanc fa comme ab baj euh, muy Tindóodi ak euh, euh, Ndindi naka noonu ku mel ne sëñ Masamba nekk daarul Karim ku mel ne sëñ Mor Roqee sa nekk daarul Xaddim nga xam ne yooyu yëpp maanaam manière wala système la boo xam ne sëñ bi doon na ci décentraliser li nga xam ne moom la yoroon muy yoonu murit kon ci jëfin woowu mënees na cee sukkandikoo ngir war a ngir mën a wax ne moom Cheikhul Khadim ci boppam amoon na ak jublu ci tasaare lii nga xam ne mooy yoon wi di yoonu murit maanaam li ma waxoon léegi ne ci décentraliser wala sax déconcentrer yoon wi ba mu gën a yaatu ba nga xam ne dana génn ci zone bi nga xam ne mooy diggante Kajoor ak Bawol te it mel na ni moom Cheikhul Khadim woote bi bi mu koy def wala bokk euh, tasaare googu bi mu koy def doon na ñaan yàlla tamit ñoo xam ne dañ koy jàppale wala bokk njaboot goo xam ne dañ koy jàppale ci li mu doon def mu am continuité maanaam istimraar nga xam ne du woon yem ci moom rek waaye bu demee ba noppi koo gisit ñi ko wuuti ginnaawam di ko wuuti ci loolu euh, moo waral léegi euh, lu mel ne zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil mustafa doon ñaan sunu borom njaboot goo xam ne danañu nekk am mission boo xam ne dañuy def tajdiid comme ni mu ko doon defee nga xam ne moom li ma wax léegi ne li mu fi indi ak tajdiid la suñu borom mu koy ñaan njaboot goo xam ne dañuy tajdiid diine yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba tey it mi ngi naan atlubu minka al ahla wal awlaada wa an tusaxira liyal bilaada muy ñaan suñu borom ak njaboot goo xam ne euh, ñaan ñaan ko ak njaboot ba noppi nag ne ko te nga tàggatal ma mbooleem dëkk yi te damaa jàpp ne li tax mu boole ñaari bayit ñaari bay ñaari ñaari xabb yooyu def sëñ bi daawul def ci hasard kon dafa mel ne njaboot gi nga xam ne ñoom la doon ñaan ñoom ñoo am mission wu wa antu saxiral yel bilaada njaboot gi ci boppam kon mel na ni ñoom la ko war a def ñoom ñoo ko war a def moo waral bay doobu wa atlubu minka al ahla wal awlaada wa antu saxira waaye kon mu mel ne euh, tasaare gi it jamono ju nekk mel na ne dafa am lu muy laaj wala nees war a defee tasaare tasaare googu masalan bu ñu xoolee ni nga xam ne noonu la Cheikhul Khadim daan jëfandikoo ci jamonoom jàpp naa ne warees naa gën yaatal na mu ko doon defee na mu ko doon defee nga xam ne booba jamono ji loolu la laajoon euh, ngir jamono ji nekk euh, la mu laaj def buñ seetloo fii ñu toll nii mooy walla jumtukaay yi nga xam ne moo mën a vulgariser mën a tasaare wala euh, mën a mën a mën a yaatal li nga xam ne mooy yoonu sëriñ bi suñ jamono ji jàpp naa ne ci la gën a jàppandi te it ci la gën a yombe te mel na ne am na ay jumtukaay yoo am yoo xam ne it jëfandikoo ko du dàqonteeg lislaam du dàqonteeg tamit njàngaleem sëñ bi ndax bu sukkandikoo ci waxee sëriñ bi moom ci boppam mel na ne bàyyiloo woon nañu xel ne jamono dina ñëw joo xam ne su ñëwee mën naa soppi ko te bu soppi koo man am na nu ngeen war a def mooy lim ne su jamono soppi ko ci lu naqariwul yàlla na ngeen soppi ko ànd ak jamono lu ko mooy dina jamono dina jaar ci seen kaw jàll kon loolu mel na ne ab junj la ci ne kon bu jamono ji changé ci ay jumtukaay yeneen yu bees am it noo xam ne murit gi noonu la ñu war a soppi ñoom tamit kon loolu mooy tax mu mel ne ñun murit donc am nañu euh, devoir wala obligation ñu mën a soppi wala sax ñu mën a sukkandiku gën a dëgëral li nga xam ne moom la fi sëñ bi doon def ba noppi nag yokk ci jëfandikoo jumtukaay yoo xam ne dañ koy jëfandikoo ngir tasaare lii nga xam ne mooy yoonam yi du yoonu murit ñu dolli ko ci nag euh, li nga xam ne moom la sëñ bi doon def ñu jëfandikoo ci jumtukaay yi nga xam ne euh, mooy li gën a gaaw ci jamono ji ñu nekk ngir mën a tasaare dara te jumtukaay yooyu nag bari na lool bari na lool ay jumtukaay yoo xam ne waaye manees na ne rek ba ca gën a yaatu te gën a efficace fii ñu toll nii manees na ni mooy li nga xam ne moom la ñu tuddee les nouvelles technologies de l'information et de la communication mooy li ñu naan NTIC wala sax TIC euh, ndax nouvelle bi ay jamono la woon gannaaw léegi nee nañ matière bu yàgg la dañuy dindi N bi léegi euh, ñuy wax les TIC rek donc kon euh, TIC yooyu nag mel na ne lu yaatoo yaatoo yaatu la Euh, mënees na cee wax lu baree baree bari wala sax ñu xaaj ko ay xaaj yu baree baree bari waaye li ci am solo rek mooy yooyu yëpp jumtukaay yooyu yëpp lenn moo ko tax a jóg mooy ak tasaare bokk na ca xaaj yooyu nga xam ne moom la ñuy wax ci nouvelle technologie yooyu may wax mooy bi ñu nga xam ne moom lañu tuddee internet te nga xam ne moo gën a yitteel fi ñu toll nii jataay bii li ñuy waxtaane internet nag buñ ko waxee mën nañ ne baat la boo xam ne wala bokk Euh, bala ñuy ñëw ci baat bi moom ci boppam daanaka mënees na ni ab am réew la wala boog àdduna la monde la maanaam li ñu naan monde virtuel maanaam c'est un monde virtuel boo xam ne euh, dafa bokk ci jumtukaay yi nga xam ne moom la tubaab yi di di jëfandikoo ñu indi ko fi mu bokk ci ñi gën a jëfandikoo tamit ngir mën a dëgëral li nga xam ne ñoom moom lañ jàpp ne moo war a sax ci kaw jamono mooy li ñu naan euh, nouvel ordre mondial nga xam ne ñoom loolu dañoo jàpp ne loolu mooy li war a am. te it jumtukaay bi ñuy gën di jëfandikoo mooy bi nga xam ne internet moom internet nag mën nañ ne baat la boo xam ne suñ ko waxee li liñ naan contraction la maanaam tënk ab tënk la ci baat boo xam ne internet work la tudd internet work mooy baat bi baatub euh, anglais la nga xam ne ci la baatub internet jógee mu nekk benn réseau informatique réseau informatique boo xam ne mu ngi nekk ci à l'échelle mondiale te it euh, dafay tënku ci li ñuy tuddee ay protocole Euh, protocole mooy euh, manes na ne mooy li ñuy tuddee protocole IP wala IP muy protocole de communication boo xam ne euh, moom la ñuy woowee internet protocole xeetu protocole boobu nag day doon loo xam ne daf ñuy permettre ñuy man di am ay réseau yoo xam ne day nekk réseau yu public mu doon loo xam ne dafay accessible ci service yépp muy doon loo xam ne mooy waral tey jii nga mën a am ay courrier li naan courrier électronique masalan mooy email yeeg wala nga bëgg a dugg ci benn site internet wala nga mën a dugg ci lu mel ne Facebook wala nga mën a dem Google ak xeet yu mel noonu donc kon loolu la ñuy jariñ moom nag cosaan li wala boog bu ñu xoolee taarixu internet fi mu tàmbalee man nañu mi ngi commencé ci euh, maanaam développement wu premier réseau télécommunication yi nga xam ne moo amoon ci bu njëkk maanaam idée bi idée wu xalaat ma idée wu maanaam sabab bi taxoon fikra bi am idée bi nga xam ne moo taxoon ñu xalaat réseau informatique mel na ne bu ñu xoolee ci jamono ji njëkk ja ci année 1950 defe naa du ko sori euh, nga xam ne ci lañuy indi woon xalaat bi waaye boobu xalaat bi dafay nekkoon nii rek xalaatu taxawal loo xam ne ay réseau lay doon yoo xam ne day jokkale nit ñi ak yombal yu mel noonu waaye boobu xalaat bee fi nekkoon mel na ni jëfandikoo bi waaye application bi mooy jëfandikoo bi mel na ni mi ngi mi ngi mi ngi taxaw dëgg-dëgg nag ci année 1960 ca mujjug année 1960 daanaka ci lañ tàmbalee ko di ko jëfandikoo moom internet maanaam loolu ce qui veut kon xalaat nañ ko pan lu ma 10 ans après ci lañ koy soog di mën a jëfandikoo ci noonu nag euh, ci lañ koo tàmbalee ci Amérique ñu dem ba mujj léegi internet nekk regroupement bu infrastructure boo xam ne ci réseau yi existant yépp na nekk wala mu nekk système de communication yépp yépp ci lay internet dugg moom internet mu bokk ci maanaam mënees na ne meññeeti développement euh, technologie moo tax bi ñu demee ba ci année 1980 yi da ngay gis ne technologie yépp dañoo mujj basé wu wëlbatiku wéeru ci li nga xam ne mooy internet mu tàmbalee tasaaroo ba ci année 1990 nag ci la ñu des ne gis ne gën naa gën naa màgg lu mel ne créer ay liñ naan page euh, ma masalan ci la ñu créer tamit loolu ñu naan World Wide Web mooy ñetti double V yooyu nga xam ne moom ngay def bala ngaa dugg cib site waaye euh, lu jiitu loolu tamit sabab bi sabab bi nga xam ne moo taxoon ñu ñu ñu ñu sos ko li ma doon wax taarix bi la waaye sabab bi mel na ne bu ñu xoolee origine projet bi fi ñu jógee dëgg ba xalaat ne war naa am euh, mel na ne li ko waraloon ba ñu demee ba ci mujjug année 1960 yooyu ma doon wax moo nekkoon jamono yi nga xam ne moom la ñu tuddee guerre froide bi nga xam ne moo doxoon ci diggante américains yi ak waa Russie euh, bi nga xamee ne guerre bi am na euh, nga xam ne Amérique xawoon nañ leen a sonal dëgg-dëgg mujjoon na xaw a ñoom ci la ñu amee xalaatu ne. war nañoo tëral benn système de communication boo xamante ni bii dina leen permettre ñuy kenn du mën a filtrer seen message te ni na dinañ mën a jàllale seeni bataaxal ak seen xibaar ci seen biir te kenn du leen mën a filtrer naka noonu tamit seen i stratégie de guerre dinañ ko mën a taxawal ci lañ xalaatoon nekkoon léegi nañ taxawal loo xam ne dina mën a yombal jokkale bi suñ diggante bi ñu waree def loolu nag ci la département américain de la défense mu collaboré ak ay universités yu bari yoo xam ne yu nekkoon foofu ci Amérique la ngir ñu mën a taxawal euh, benn système de réseau fiable conception boobu nag nga xam ne moo fi indi première euh, création on internet ci jamono jooju tuddul woon internet waaye ARPANET lañ ko doon tuddee ginnaaw bi la soo ko tudd internet bi mu tuddee ARPANET euh, mel na ne euh, loolu loolu moo tax ñu ko daan jëfandikoo maanaam loo xam ne mooy yombal seen communication ci guerre bi nga xam ne moom la ñuy def ñoom américains yi bañ demee ba ci jamonoy 1972 nag. ci lañ ci def maanaam geneen yokk évolution boo xam ne internet am na ko kenn ci kilifa yi ku ñu wax euh, Ray Tomlinson euh, moom bi mu nelawee sax defe naa yàggut ay ñaari weer ci ginnaaw kooku nag moom moo ci indi innovation wu créer beneen jumtukaay bu ñuy wax courrier électronique maanaam mooy email email yi nga xam ne moom la ñuy envoyante nga xam ne moom moo ko ci yokku parce que jamono jooju soxla woon nañ ko surtout ci guerre bi ak tamit dana doon n yombal communication ci ñu doon def ñoom américains yi ci seen biir ci la ñu organiser euh, première démonstration publique li ñu naan ARPANET nga xam ne léegi kon taxaw na à l'international mu tuddoon wala boobu mu nekkoon computer communication conférence nga xam ne euh, ba 1972 ARPANET américains yi ñoom ñi ngi ko doon jëfandikoo di ko concevoir waaye xeex rek moo ko taxoon a jug jamono jooju nga xam ne dafa nekkoon mbirum armée mu bokkoon ci maanaam li ñu naan secret militaire yi nga xam ne yaatoogul woon ci ci ci ci ci yeneen nit ñi waaye ci ñoom rek la yemoon. après loolu nag bi mu jàllee ci la mujj nag internet di tasaaroo ndànk-ndànk di génn ndànk xeex bi waaj a jeex tamit yeneen nit ñi di ko soxla nga xam ne bañ demee ba ci mujjug année 1980 yi euh, ARPANET dafa mujj nekk loo xam ne dafa accessible à une grande échelle maanaam euh, ñi koy jëfandikoo mujj bari lool ginnaaw loolu nag euh, ci la ñu taxawal lu mat juróomi centre informatique yoo xam ne lii seen métier wala lii leen tax a jóg mooy dañuy jàngale naka la ñuy connecté ci internet juróom yooyu yépp ñu def ko ci biir États-Unis nga xam ne ñoom ñépp dañuy mën a dañuy mën a connecté wu ginnaaw bi loolu tàmbalee ci la gën a yaatu bañ demee nag ba ci année 1990 yi mel na ne ci jamono yooyu nag ci la ñu fexee ba gën a yaatal mbirum internet ba mu daj fu baree baree bari ci àdduna ñu man di ko jëfandikoo ci làkk yoo xam ne ci yu wuute la maanaam tradition yu wuute nga xam ne dañoo bëggoon amoon yéene fexe ba làkk wu ci nekk rek ngay mën di jëfandikoo internet ci sa propre làkk loolu moo tax nga gis lu mel ne clavier yi nekk ci ordinateur yi di wute clavier boo xam ne day tudd AZERTY ak yoo xam ne QWERTY lay tudd ak xeet yu mel noonu ci jamono jooju lañ ko xalaatoon léegi nag euh, protocole boobu ma doon wax léegi euh, mu mel ne euh, mooy protocole IP wala IP loolu moo mujj permettre internet dem ba mën a mujj nekk loo xam ne dinañu am possibilité wu créer liñ naan site internet danañ dem tamit ba mën a am euh, possibilité créer li naan réseau sociaux mooy lu mel ne Facebook lu mel ne Twitter ak xeet yu mel noonu kon ci jamono jooju xëy na lu gudd gudd la loo xam ne bu ma toppee historique bi mën naa jël lu bari ci temps bi waaye rek mën naa koo tënk rek ci ne euh, internet bi mënees naa jàpp ne. am na ay évolution bi mu tàmbalee ci 1960 euh, ak 50 ak xalaat yeeg ba mu taxaw mujj gi nag am na ay évolution yoo xam ne yu am solo la ci ay dat yu wuute yoo xam ne mën naa ci tënk lu mat euh, juróom-ñett wala juróom-ñeent yoo xam ne yépp dañuy gis ne euh, ay évolution yu am jeexit la ci biir internet ba ci njëkk mooy ni ma ko waxee léegi 1962 mel na ne ci la ñu tàmbalee di def recherche internet bi ministère de la defence américain taxawaloon projet boobu ba mu mujj taxaw bañ. bañ demee ba ci année 1969 nag euh, ci la ñu mujj am kon ci la ñu njëkk am ay connexion yoo xam ne ci ay ordinateur lay nekk bi ñu amee connexion yoo xam ne ci ay ordinateur lay nekk waaye nag boobu ci jamono yooyu ci ay université yu wuute yu nekk ci biir Amérique euh, rek ci la yemoon bañ demee ba ci annum atum 1971 ci la ñu am lu war a mat 23 ordinateurs yoo xam ne dañ koo relier par li ñu naan ARPANET mi nga xam ne moom laay wax léegi ne moo fi amoon avant internet di am nga xam ne 23 ordinateurs yoo xam ne moo amoon ci jamono jooju bañ demee ba ci atum 1973 nag ci la tàmbalee génn feneen fu dul Amérique masalaan fu mel ne Angleterre wala fu mel ne Norvège ñoom tamit ñu mujj rejoindre euh, li nga xam ne mooy réseau internet bi avec un un ordinateur par pays nga xam ne ordi dëkk bu ci nekk rek dëkk yooyu benn dëkk bu nekk dëkk bi yëpp wala réew mi yëpp benn ordinateur moo fay nekk booba nag ordinateur daanaka dina xaw a tolle ab néeg ñoo xam ne boobu jamono jooju noonu la meloon dëkk bu ci nekk am ci benn. Euh, cinquième étape bi mooy bi nga xamee ne dem nañ ba ci année 1979 ci la ñu def nag li nga xam ne moom la ñuy wooyee euh, création des news group maanaam loolu benn euh, forum forum de discussion maanaam waxtaan comme ni ñuy def ci Facebook wala Messenger xeet yu mel noonu forum de discussion la woon boo xam ne dafa existé woon ci jamono jooju waaye boobu dafa yemoon rek ci étudiants yi étudiants yi ñoom ñoo ko daan jëfandikoo naka noonu bi ñu demee ba ci atum 1982 nag ci la ñu définir. maanaam euh, protocole boo xam ne TCPIP lañ ko tuddee nga xam ne day doon loo xam ne daf ñuy mën a permettre communication di mën a am ci entre nit ñi maanaam nit ñi di man di communiquer ci seen biir via internet ba ci atum 1983. ci la ñu nag euh, def liñ naan apparition serveur des noms des noms des noms de site maanaam nom de domaine nga ma masalan nga ma def www.alwafa.nangam nga xam ne loolu ci ci année boobu ci lañ ko mujj ci lañ ko mujj réussir pour man koo am. bañ demee ba ba ci atum 1990 ni ma ko waxee woon léegi ci la nag ARPANET bi Maodo Ndox moo fi jiitu ci la disparaître maanaam amatut ñu mujj indi li nga xam ne mooy internet mi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee tey ba ci atum 1991 ñu def nag li ñu naan annonce publique waat World Wide Web mooy ñetti W yooyu nga xam ne moom ngay njëkk a def bala ngaa euh, dugal adresse masalan nga def 3W. point al bu fekkente ni bii France nga dëkk wala Italie nga dëkk bu fekkee France nga dëkk nga def point fr bu dee Canada nga def point ca bu dee Angleterre nga dëkk masalan nga def eu bu dee Italie nga dëkk nga def point it bu dee Sénégal nga def point sn kon mel na ne évolution yi daal ci 1960 wala 1950 ba ci 1990 évolution yi ëpp solo ci internet mel na ne jamono jooju la xew kon mu mel na rek mënees naa tënk ci ñaari point yooyu njëkk léegi mu des ci internet boobu ban rapport la war a am ak yoonu murid ndax buñ seetloo dafa mel ne internet dafa nekk loo xam ne dafa euh, weesu dafa weesu fa nga xam ne fa lañ ko sosee woon kese ba mujj yaatu ci àdduna dem ci Afrique ba ci fépp ba agsi fii ñu di ko jëfandikoo nga xam ne weesuwut ne ab jumtukaay la boo xam ne mënees na cee jaaree ngir tasaare ab message message bi nag bu mu mën di doon rek mënees na ko cee jaaree. mu doon loo xam ne lu universel la àdduna bépp koy jëfandikoo kon mu mel ne kon ñun murit tamit am nañu possibilité maanaam rendre ci message Serigne Touba mu nekk loo xam ne lu universel lay doon kon euh, la ca njëkk te te gën a te te gën a nekk farata ci jéego yi nga xam ne moom lañ war a def mooy bu fekkente ni bii ab murit daf koo war a jëfandikoo ndax ab murit mooy ab jullit ne ko suñ Serigne laa daan waxee l'islam yoonu murit mooy l'islam kon ab jullit wala boog ab murit mooy mooy ab jullit ab jullit nag bu lu bees ñëwee fekk ko ci diineem mel na ne jumtukaay bi bu ñëwee bala koo jëfandikoo maanaam la ca njëkk di farata ci moom mooy mu xool lii kat ban atte la am ci lislaam ban atte la am ci lislaam kon mu mel ne internet bu ñu ko tegoon ci taabal ji ngir jéem koo atte ci lislaam mel na ne rek mënee sut ne maanaam taxaw clairement wala explicitement ne lii kat dafa dagan wala lii kat dafa araam mel na ne buñ ko xoolee tamit ci xawaaidi usuliya yi nga xam ni moom la ñuy tëral mel na ne ci ci utilisation bi usage bi nga koy defee ci la ñuy définir araam gi ak dagan gi maanaam li ma bëgg wax mooy am na ci benn qaida bu siiw boo xam ne moom la moom la usuliyoon di wax mooy liñ naan al aslu fil ashyaa'i al ibaha nga xam ne mbir yi bu fekkente ni bi amaguñ texte boo xam ne explicitement dafa leer xamal nañu ne lii dafa araam dañuy jàpp cosaan la te cosaan la mooy de dafa daganoon kon mu mel ne tamit bu ñëwoon ci internet mel na ne dagan gi mooy li gën a not ba keroog ñuy gis nag loo xam ne texte bu leer la buy tënku ci alxuraan wala sunna boo xam ne daf ñuy xamal ne lii kat daganut kon jumtukaay la boo xam ne daal mënees na ne dagan gi mooy li gën a wér waaye nag kañ la dagan gi wér mooy bu fekkente ne bii da koy jëfandikoo ci comme li ma wax léegi nga xam ne lu mel ne murid ni ñu koy def nga xam ne dañ cee bëgg a tasaare message bu Cheikhul Khadim su boobaa ci boobu la ñu kiyee waaye suñ demee nag ba tàmbalee di ko jëfandikoo ci loo xam ne lu daganut la su boobaa jëfandikoo internet jàpp naa ne day nekk lu xaraam ndax su boobaa dañuy indi rek beneen qaayida boo xam ne mooy contre bi ma waxoon léegi te loolu mooy li ñu naan kullu ma yuaddi ila xaraamin fa huwa xaraamun lépp loo xam ne rek daf lay yóbbee def lu bon wala lépp loo xam ne daf lay yóbbee def lu yàlla tere loolu day dugg ci àtte ba maanaam lépp loo xam ne soo ko jëfandikoo mën na laa yóbbu ci def lu xaraam loolu kon su boobaa jëfandikoo ko day araam mu mel ne rek bu ñu tey dem barab sàngam dafa araam barab sàngam dafa wala boog barab sàngam dafa araam barab sàngam booba yoon wa ngay jaar ak oto ba ngay jël ak la ngay def ba kii yépp loolu lépp day dugg ci biir àtte bi kon mu mel ne tamit internet loolu lay noonu rek lay demee kon day mel ne rek dafa jënd armam tey war koo jëfandikoo bu fekkente ni bii arme bi daf koo jël ngir islaax maanaam su boobaa kon masalan bu tabaski jotoon nit ki war a reyum xaram wala boog mu dem makka war a rey xadiyoom su boobaa dem wuti paaka boo xam ne mooy rey xar mi su boobaa obligation la maanaam day doon loo xam ne faratale ci moom waaye nag su fekkente ni bii kiy jënd paaka bi moom daf koy jël ngir lor nit ñi su boobaa kooko moom day day araam ci moom noonu rek la atte boobu tamit la internet di am ñëpp xam nañ ne am na ci loo xam ne lu baax la lu am ci internet am na loo xam ne lu baaxut la lu am ci internet danañ ci ñëw kon li ñuy jàpp rek mooy manees na ne internet day dugg ci atte boobu ma doon wax léegi kon ñu man cee déggee na kon dafay mel na kon ci ñun murit dafa war a doon obligation boo xam ne dañoo war a jëfandikoo internet ngir wëyal tasaare njàngaleem Cheikhul Khadim boobu mooy taj tajdid boobu may wax ne mooy yoonu murid te moom la fi indi woon euh, te it ñu seet noo xam ne dañ koy defee lu dëppoo ci suñ jamono ji ju nekk euh, su ko defee loolu it fi ñu ciy sukkandiku ba tey li ma waxoon léegi ne sëriñ bi nee woon na bu jamono soppikoo ci lu naqariwul yàlla ñu soppi ko ñun tamit ànd ak moom te it boo xoolee ci njabootu Cheikhul Khadim gi mel na ne ñoom ñëpp it joxe nañ ci misaal ci ne dañoo war a dëpp jamono su fekkente ne bii ci lu dagan lay doon masalan boo tàmbalee ci Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne moo njëkk a wut Seexul Xadim bi mu ñëwee bokk ci naal yi ko Serigne Touba bàyyiloon mu war a taxawal li nga xam ne mooy jumaay Touba te mu te ñu xamal ko ne kat jumaa ji ngir mu taxaw pour jumtukaay yoo fa mën a dem mënta ñàkk nga wut li ñaan chemin de fer boobu jamono jooju li dëppoo woon ak jamono moo nekkoon chemin de fer di gis nañ ne daf ci dafa mobiliser mu murid yëpp ñu taxaw ci ba raay bi taxaw ngir jumtukaay yi mën a ñëw naka noonu boo jëlee ci topp bi expansion wu Touba demee ba ba yaatu ba ëpp loxo te dëkkiin wi ñu gis ne xëy na melut na mu war a mel gis nga ni mu ko dëppaleeg jamono nga xam ne jamonoom jooja foofu dëkkuwaay lotissement bi mu laajoon gis nañ li liñ ci def Cheikh Abdoul Ahad tamit kazalika lu mel ne lii nga xam ne moom la doon def ci téere yi di ko traduire ci làkk yoo xam ne làkk yi woote la déjà comme am na initiative traduire rek xam na ne kon lii kon léegi waratu tayam rek ci ñi nga xam ne ñoo comprendre làkk arab wala ñi nga xam ne ñoo nekk diggante euh, kajoor ak bawol kese comme que mi ngi xalaat ne li nga koy def yeneen làkk lu mel ne làkk mooy projet yooyu ñu fi amoon ak tamit dajale li nga xam ne mooy mbindum sëñ Tuubaa kon loolu damaa jàpp ne ab junju la ci ne kon ñun tamit loolu mag ñu doon def war naa am continuité boo xam ne ci ñun la war a euh, ci ñun la war a amee kon mel na ne buñ xoolee jamono jii nga xam ne mooy eh, jamono ji ñu toll nii manees na ne internet mii ñuy wax mooy jumtukaay bi nga xam ne moo gën a gaaw te moo gën a efficace ngir continuité boobu maanaam loolu ñu doon def istimrar ngir mu am ko ngir mu wéy li gën a gaaw jumtukaay bi gën a gaaw jàpp naa ne mooy internet bii nga xam ne moom la ñuy waxtaanee ndax comme lu baax la maanaam am na wet gu baax boobu wet gu baax te xam gannaaw am na wet gu baax te it maanaam daggan gi moo gën a not kon su boobaa jàpp naa ne. war na ci jullit ak taalibe wala ab murit tamit mu seet noo xam ne moom la koy jëfandikoo ba man cee liggéeyal sëñ bi la ca am njariñ mu jëfandikoo mu jëfandikoo ko la ca baaxut mu bàyyi ko fa li nga xam ne noonu la lañu wax ne bi tubaab bi proposé sëriñ bu mag bi jàngum tubaab ba sëñ bu mag bi laajee ñamu laaj bañ jox ko xalaatu ne ko la ñuy def mooy dañ di dañ leen di bàyyi ñu dem jàngi suñ ñëwee ñu yaral suñu bopp donc kon mooy rek la ca baax ñu jël ko ci ñoom li nga xam ne baaxut nag ñu bàyyi ko ñoom te la ca baax nag mooy li yonente bi ne woon lu baax ab jullit moo ko moom fu mu ko fekk na ko jël alxikmatu daalatul mumin euh, anna wajadaha fa huwa ahaqu biha kon euh, loolu mel na ne euh, yonente bi sallallahu alayhi wasallam nañu ci ne kon lu baax fu ñu ko fekk mën na mënees na koo jëfandikoo kon mu mel ne murid yi warees nañoo seet ci yan anam la ñuy war a jëfandikoo li nga xam ne mooy jumtukaay bu bees boobu di internet te mooy anam gi ma waxoon léegi mooy tasaare njàngaleem Serigne Touba jëfandikoo googu nag day nekk ci anam yoo xam ne anam yu wuute la muy ci seeni activité culturelle wala seen activité social waaye bi ci ëpp solo te gën di farata mooy fexe naka la ñuy tasaaree njàngaleem Serigne Touba fexe la ñuy nan naka la ñuy fexee Serigne ñu xam ko ci àdduna bi yëpp via internet te loolu Serigne bi ci boppam dafa mel am na ñaan yoo xam ne bi mu koy ñaan. ci ñun ñi ko wuut ci ginnaawam nekk ci ginnaawam ci ñun law ñaan gi war a nangoo masalan allahu yansuruni wal xalqu yatba'uni fil bari wal bahri yaa ahla bari yaa ahla bahri nga xam ne ñëpp dañu dugg ci biir woote bi waaye ngir ñu dugg ci biir woote bi nag faw ñu xam kan mooy sëriñ bi ba noppi fuñ pour ñu xamal leen ko nag moyen de communication bi gën a gaaw bokk na ci ñu jëfandikoo li nga xam ne mooy jumtukaay bu bees bii di internet ndax sëñ bi moom njariñ li foo ko takk weesu na ko waaye nag bari na ñoo xam ne umpale moo tax nanguwuñ ko ñàkk te umpale googu tamit dañu leen koo xamalut li nga xam ne moom la sëñ bay jaxate naan euh, bi muy tagg sëriñ bi ci wax jariñ yi nekk ci moom day yokk diine di ful wërsëg di guddalu fan di faj lor ak tartar ak kër kër ku weddi na waaye loolu bala ñu koo mën a euh, bala ñu koo mën a jariñoo noonu faw it nag ñun ñoo ko war a xamle kon njariñ lu mel noonu nga xam ne moom la sëriñ bi wax responsabilité bi nga xam ne moo ci am ñu fexe ba mu daj àdduna ngir mu doon loo xam ne dafay jariñ àdduna bépp loolu dama jàpp ne Euh, murid yi ci boppam am nañ ci jéego yoo xam ne dañ koo war a def ngir jéego yi ci war a def suñ ko defee rek dana waral ña xamut sëñ bi mën nañ koo dëgmal si ba faw te te jàpp naa ne ku ko xam ku ne ba mos ko jàpp naa ne dootoo ko bàyyi mukk waaye bari na li sëñ Blaad wax naan amaana ñoo xam ne bañ gañu bañ sëñ bi ñàkk a xam la maanaam ñaaree am ñàkk xam ak koo xam ne ni ko yàlla def neexu la te mel na ne nag ñàkk xam gi mooy li ëpp waaye ña xamut tamit da jàpp naa ne ñi leen war a xamal tamit seen rôle wala boog lañ war a def dëgg-dëgg des na te sëñ bi ci boppam mel na ne wax na ne bu fekkonte ne bii nit ñi xam nañu li fi moom ñoom ñëpp danañ gaawantu njëkkante su ko waaye ñàkk xam moo tax ñu di ko fi bàyyi di sàkku ji leneen law alima nnaasu maa naa la baadaru ila talabihi walakin lamma jahiluhu talabu ghayruhu kon mu mel na rek euh, jot na sëkk daal ci jamono ji ñu ne ñu jëfandikoo lii nga xam ne mooy intig yi ma doon ak internet bi ngir ñu mën a euh, tasaare li nga xam ne mooy message Sëñ Tuubaa waaye fexe ba nit ñi xam kan mooy sëriñ bi ngir ñu bañ ko fee bàyyi di sàkku ji leneen murid gi nag ngir ñu mën a réussir ci jëfandikoo li nga xam ne mooy internet bi maanaam euh, fii ñu toll nii fii ñu toll nii donte mën naa gën a yaatu waaye fii ñu toll nii am na ci ñaari xaaj yoo xam ne wala ñaari jéego yoo xam ne bu ñu ko ci defoon rek danañ ci am avancement boo xam ne danañ wuute ak ñu doon dund tey danañ ci raw suñuy morom ah, euh, ñaari ñaari jéego yooyu ba ci njëkk mooy. nañu dëgëral li nga xam ne moo fi nekkoon ndax am na lu fi nekk loo xam ne bu ñu ko dëgëralee dinañu amal njariñ beneen ba ca toppit mooy créer leneen lu bees loo xam ne dañ koy rendre mu nekk loo xam ne lu formel bu fekkee euh, li ma wax ne dañuy dëgëral li fi nekkoon nag maanaam li ma ci jublu mooy euh, dafa mel ne yoonu murit benn benn murit yi fi nekk wala sax mbooloo yi nga xam ne ñoo nekk ci biir murit ba noppi doon ñoo xam ne dañuy góor góorgóorlu maanaam fexe nañ ba taxawal dara ci internet yi te te génn jublu rek lañ am mooy dañoo bëgg a tasaare njàngaleem Cheikhul Khadim ñooñu ñëpp nag bu fekkonte ne bii fexe woon nañ ba maanaam xilaafa gi euh, mooy kilifteef gu mag gi ñu renforcer ñooñu nga xam ne ñoo fi nekkoon doon góorgóorlu ñu dooleel leen taxawu leen ci jumtukaay yi nga xam ne moom la ñuy soxla ngir ñu mën a wéyal seenub liggéey ngir mën a taxawu yoonu murit ci anam goo xam ne anam gu mucc ayib lay doon ci tasaare li nga xam ne mooy njàngaleem Cheikhul Khadim projet yooyu mën naa cee tudd yu baree baree bari lu mel ne majalis mi nga xam ne mooy mu sëñ Abdou Aziz wala lu mel ne nga jël site bi ñu naan HTCOM nga xam ne isbu ko fi kii te bokk na bu bu bokk bu nekkul bu njëkkit bokk na ci yoonu murit ak li euh, ñu naan alxaadimiya lu mel ne istixaama lu mel ne azhar ak Bichri TV ak xeet yooyu yëpp nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi ci biir murit yi te kenn ku ci nekk la ngay def maanaam du loo xam ne danga nga koo man waaye góorgóorlu rek nga koy defee ñooñu buñ fexe woon xëy na ba jàppale leen ci jumtukaay yi nga xam ne ñoom la ñuy bëgg jàpp naa ne parce que loo xam ne yow bi nga koy def ku la ci fayut rek yaa ngi ciy góorgóorlu loolu jàpp naa ne ku la ci gën a dëgëral yi jéego yi dina gën a sori te it su boobaa yoon yi dina gën a avancé te intére yoonu murid lay doon tamit euh, naka nooy nit am na ci biir murid gi benn benn yoo xam ne it ñoom it seeni liggéey maanaam am njariñ li mu am ak euh, sens sens bi mu am ak ni mu doonee xéewal goo xam ne tey malheureusement lu ci baree bare bare kenn du ko xam am na ci ñoo xam ne masalan euh, dañuy jéem a góorgóorlu di jëfandikoo li nga xam ne mooy internet bi nga gis ñoo xam ne dañuy saisir ay xasida yoo xam ne dañoo am jublu maanaam lu sëñ Touba bind ñu saisir ko bind ko ci ay ordinateur denc ko ku mel ne sëñ Abdou Khadir doomu sëñ Cheikh May nga xam ne daanaka lu baree baree baree baree dangay gis ne bind na ko waaye daf koo denc ci barab boo xam ne rek daanaka euh, defu ci dara lu reesu xëy na boo soxlaa ñëw jël ci moom ak yu mel noonu te loolu ma ma loolu rek ab tàmbali la woon ci lii ma doon wax léegi ne warees na cee mën a liggéeyal sëñ bi naka noonu am na ci ñeneen ñoo xam ne dañuy créer ay application yoo xam ne dañuy yombal njàngum xasaayit nga xam ne boo nekkee masalan Europe foofu lay gën a kiyee da nga nekk ci biir euh, euh, train yi wala nga nekk ci TGV yi du mel ne avion yi mën a mën a mën a mën a mën a mën a yor sab tablette di jàng xasida wala di jàng alxuraan ci njàng moo xam ne ci njàngale mu njàng njàng mu yomb lay doon te wax dëgg yàlla coono yi yor téere bi nga xam ne moo la daan daj moom nga daan daj ci circonstances yi parce que nekkul ne circonstances yooyu yëpp yëpp ngay mën a yoree ay téere yu mel noonu am na jamono yoo xam ne boo fa dee dund ak foo xam ne boo fa dee dund du caag du du ne tout le temps rek di nga ko am na nga ko bëggee donc am na ci ñoo xam ne it ñu ngi góorgóorlu ci di jéem a yombal njàngum xasaayit moomu ci ay application yu am solo ku mel ne Cheikh Fatma di doomu Serigne Moussa Bassirou am na mbokkum taalibe bu ñu naan Fallou Gueye moom tamit def na ci yu bare bare bare am solo waaye li ci metti mooy ñooñu li ñuy def daanaka kenn xamu naka noonu tamit am na ci ñeneen ñoo xam ne it yitte ji ñu am mooy jéem a traduire làkk ci yeneen làkk li nga xam ne mooy mbindum sëñ Tuubaa te ñooñu tamit ay benn benn nit lañ ku mel ne sëñ Abdou Aziz mii ma tuddoon léegi mi ngi ciy def jéego yu am solo naka noonu tamit ku mel ne sëñ Kebe di sëtu sëñ Saaliw moom it gis ne ci làkk wi nga xam ne mooy làkkum réew mi di di di wolof mu ngi ciy góorgóorlu moom it ci maanaam di jéem a traduire mbindum sëñ Tuubaa mi fi mu ne boo xoolee Irwa un Nadim traduire na ko ci wolof ba mu jeex mu doonub téere boo xoolee tasawudu sixaar jawharu nafis ak yenn téere sëñ bi yu bare bare bari te lool it ba tey daf koy def bu noppee rek dañ koy denc ci benn barab rek bàyyi foofu man jàpp naa ne ñoo ñoo benn benn yooyu bu fekkonte ni bi jéem nañ leen a dajale ñu jéem a taxawal dara loo xam ne dañ koy vulgariser euh, wala boog taxawal loo xam ne day doon lu solide loo xam ne danañ ci mën a liggéeyal sëñ Tuubaa ci tasaare am njàngam naka noonu it boo jëlee ku mel ne sëñ Mbacke Dieng di mbokkum taalibe mu nekk France nga xam ne moom it wolofay sëñ Bay Jaxate yi daf koy jël di ko traduire ci tubaab di ko def tamit ci mbindum wolof bu classique bi nga xam ne nit ñi danañ ko wala boog wolof latin bi nga xam ne moom lañ nit ñi di gëna a comprendre kooku jàpp naa ne jéego yi am solo la yoo xam ne yaakaar naa suñ leen taxaw woon rek dina saafara lu baree baree bare ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund ñoom yoonu murid ak ci internet dana yombal tamit ñu tasaare njàngaleem Serigne Touba euh, la ñuy def mën naa bañ a wuuteeg li nga xam ne mooy dëppoog sëriñ moo mooy dëppoo du du wuuteeg boog wala boog dana dëppoog li nga xam ne moom la mooy li lislaam bëgg wala li nga xam ne moo dëppoog njàngaleem sëriñ Touba. kon mel na nag ci anam boobu euh, ma tënk ko rek ñaar yooyu rek mooy ñi nga xam ne ay mbooloo lañ di la ci internet bi ak ñi nga xam ne ay benn benn lañ. bari na ñoo xam ne tudduma leen waaye ñenn ñu ci nekk rek ñu dajale leen ngir taxawal dara loo xam ne dinañ ñu mën a proposer loo xam ne buñ ci sukkandikoo dina yoonu murid dina mën a avancé ci li nga xam ne mooy internet waaye ba tey rek du yem ci loolu ba tey tamit warees naa créer loo xam ne lu bees lay doon maanaam lu bees lu fi amutoon loolu nag li ma ci jublu mooy wax na nga xam ne lépp loo xam ne dafay aju ci doxaliinu xalifa bi bu ñëwee lépp luy aju ci doxaliinam rek soo duggee foofu da nga fa fekk programme am ba nga xam ne tey jii masalan taalibe bu bëggoon a ñëw ci liggéeyal Sëñ Tuubaa sax bu duggoon foofu tey dina fa gis programme xam ne kat ah xalifa bi am na projet defar jumaa ca ju Tuubaa am na projet am na projet nanga am na projet bu xoolee loolu moom ak li li nga xam ne mooy projet yépp su ko xoolee moom sax dana mën a xam far fan la mën a liggéeyale sañ bi ak fan la mën a jariñe yoon wi su ko defee projet projet yi nga xam ne moom moom moom laa doon wax léegi ne moom la sëriñ bi naan loolu lépp nag day nekk ci masalan euh, euh, loo xam ne lu formel lu formel lay nekk doon doon loo xam ne rek dañ koy def comme ni ñuy dundee nii ba nga xam ne sax boo seetloo am na ci exemple ba doon joxe lu lu lu gën a yomb ci misaal tey jii boo demoon bu site sit boobu may wax su amoon ci misaal tey boo demoon kër sëñ Sidi Mokhtar nga fekk daayira yi di ziar masalan da ngay gis coono bi nga xam ne moom lañ ciy daj. da ngay gis daayira boo xam ne masalan day xëyee ndakaaru 6 heures du matin man mi am naa école bu ma bokk boo xam ne seen daayira bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy ziyaare sëñ bi bu ñu ko waree ziyaare dimanche samedi li ñuy ñëw ci guddi nga xam ne dañuy fanaan si bu ñu xëyee yendoo jàng ba 5 heures wala 17 ci la ñuy soog a mën a gis sëñ bi te gis ba sax du du demee noonu léegi bu fekkonte ne bii site bi may wax am na masalan manees naa def benn application wala programme boo xam ne daayira bu ci nekk dañ lay wutal audience maanaam nga xam ne yow bala ngaa ñëw daayira sàngam nekk barab sàngam balaa ñëw day day mel na tey soo doon tukki rek wut réservation ci euh, kii euh, internet bi yu mel noonu ci via internet bi ab daayira mën na cee jël rendez-vous boo xam ne balaa gis sëñ bi dana xam ne moom kat bis sàngam lañ ko jox rendez bu ñëwee daayira sàngam ak day sàngam ak daayira sàngam la fay fekkanteel su ñëwee nangami waxtu la fay am su ko defee kooku loolu dana mën a tax mu économiser temps su ko defee bu ziyaare sëñ bi ba pare dana mën a wër ziyaare barab yeeg yeneen yi bëgg def yépp ñu man koo def kon loolu tamit benn la ci jéego yi nga xam ne moom la jàpp naa ne wareesoon na koo mën a taxawal ci sit internet bi nga xam ne moom laa doon wax ba ba tey tamit moom site boobu nga xam ne moom laay wax su ñëwee su boobaa du doon loo xam ne maanaam kenn na koy moom day doon li nga xam ne ci patrimoine xilaafa gi lay nekk par exemple ni nga xamee ne noonu lañ moomee jumaa ji ak daaray kaamil ak feneen site boobu tamit xilaafa gi moom moo koy moom nga xam ne ku fi nekkal sëriñ bi ku nekk rek ci sa kilifteef lay dox su ko defee nag euh, ba tey tamit yeneeni sit yi nga xam ne euh, ñoo nekk ci biir yoonu murit wala bokk bu ñu yem ci lool rek loo xam ne programme xalifa bi la waaye tamit ñu créé leneen loo xam ne day doon luy tasaare njàngaleem Serigne Touba masalan créé loo xam ne day tudd murid point nangam donte xëy na am na sax waaye lu mel noonu exemple laa joxe rek su ko defee su boobaa danañu ci def yu bare bare bare bare yoo xam ne dina dimbale taalibe yi ngir ñu mën a xam Serigne Touba ngir message bu Serigne Touba mën a jàll su boobaa it la cee gën di farata ba ca njëkk mooy nañu fexe ba bind bind li nga xam ne mooy histoire Serigne Touba histoire Sëñ Tuubaa ñu bind ko ci version boo xam ne mooy doon version bu officielle boo xam ne version bu wér lay doon nga xam ne ci la ñëpp di basé wu nga xam ne day doon version boo xam ne mel na ni bu Sëriñ Tuubaa doon bindaat biographie am daanaka du bind lu wala boog du ko la koy bindee di sori loolu ndax loolu li ma ci jublu mooy fi mu ne Sëriñ Tuubaa yi dafa bari te wuute fi mu ne foo dem kenn ku ci nekk ak biographie Sëñ Tuubaa nam la koy waxee nga xam ne keenam koy waxee bokkut keenam koy waxee bokkut xëy na waroon nañoo am na benn version bu officielle boo xam ne dañuy xam ne lii kat moom ñii ñii lañ ko génnee nga xam ne xilaafa gi bind nañ ko woo nañ commission boo xam ne ñoom ñoom ñoo doon saytu lii bind nañ ko lii mooy histoire Sëñ Tuubaa nga xam ne képp ku bëgg a gëstu jiwaat boo gisee boobu mu doy la sëkk beneen ba ci topp euh, ñi nga xam ne ñoo toppoon sëriñ bi ñi nga xam ne ñoo toppoon sëriñ bi kenn ku ne ñu def la noonu maanaam sa biographie ma doon loo xam ne lu leer a leer lay doon ku mel ne borom daaru ku mel ne sëñ ma Massamba ku mel ne sëñ Mandumbe ku mel na Cheikh Ibra Fall ñëpp kenn ku ci nekk tamit ñu xilaafa gi jël loolu en bi nga xam ne kenn ku ci ne di nga am sa biographie boo xam ne mooy version bi nga xam ne mooy bi officielle nga xam ne ci la mën a sukkandikoo ngir mën a wax ci yow ngir sëñ bi it kenn mënu koo tudd te tuddoo ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ndax euh, manees na ne xeetu nit yu mel noonu mel na moom Serigne Touba moo ko fi njëkk a am te mel na ne moo ko fi mujjee am tamit mooy li sëñ sëñ bay Jaxate naan rek mboolem sëriñ bu ko def maasit na sàkk ku mel ne Ibra Faal ki Cheikh ak Ibra Faati ñu gis kon mel na ne ñu mel noonu ñoom it warees na leen a valoriser fexe ba tasaare seenum njàngale ngir loolu dina yokk pas-pasu taalibe yi dina yokk tamit ñu mën a xam naka la ñu mën a jariñoo ci Cheikhul Khadim naka noonu tamit beneen bi ci topp mooy ñu taxawal li ñu naan projet de numérisation des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba maanaam fexe ba lépp lu Serigne tubaa bind ñu ñu def ko euh, man ñu numériser ko maanaam bind ko ci ay ordinateur comme li ma doon wax léegi ne moom la sëñ Abdou Khadir def lu mel noonu ñu dajale rek lépp loo xam ne lu sëñ bi bind rek ñu dajale ko ci ay ordinateur yoo xam ne dañ koy def ci mbindum arab mi nga xam ne mooy mbindum mi classique nga xam ne moom la ñëpp moo gën a tasaaroo te moom la ñëpp mën a jàng su boobaa tamit beneen ba ca topp ñu fexe ba mbindum Serigne Touba ñu jéem koo traduire ci li nga xam ne mooy yeneen làkk yi nga xam ne moo existé ci àdduna maanaam te loolu la ci njëkk fexe ba def ko ci anglais def ko ci espagnol def ko ci chinois def ko ci euh, yeneen ak yeneen yépp ndax boo seetloo fi mu ne dangay seet ci masalan tubaab yi nga jël ku mel ne am Victor Hugo nga xam ne daanaka ba boo jëlee diiwaanam boobu ñu naan contemplation nga xam ne daanaka lim bind weesuwut loolu waaye fi ne boo ñëwoon dugg ci Google tey wala ci internet bi danga nga gis tasaaroo gu muy tasaaroo ak tamit luñ koy firi ci yeneen làkk yi te Sëñ Tuubaa koo xam ne dundam gépp daf koo bind te pour nga gis benn benn xasidaam buñ traduire rek daanaka problème lay doon loolu it jàpp naa ne devoir la boo xam ne am nañ ko ci taxawal lu mel noonu traduire ko ci làkk yi ba nit ñi man koo man koo comprendre mu doon loo xam ne lu tasaaroo lay doon ba tey lu mel ne ay centre de recherche yoo xam ne day mel ne moom la Cheikh Abdoul Ahad jublu woon ci li nga xam ne moo doon daaray kaamil su boobaa moom it day doon loo xam ne day spécialisé wu ci liggéeyal Serigne Touba ci lépp loo xam ne luñ bind la ñu fexe ba mu doon loo xam ne duñ yem rek ci loolu waaye dañ koy numériser nga xam ne lépp loo xam ne luñ bind ci Serigne bi la masalan loo xam ne sëñ Ibrahima Diop Bachar yi ku mel ne sëñ Moussa Ka ku mel ne Cheikh Samba Diarra ak diiwaanu naar gànnaar yi lépp nga xam ne dañ koy dajale moom tamit suñ ko dajalee def ko ci ay ordinateur tamit mu nekk lu numérisé ba nga xam ne tey jii boo doon gëstu tey ñi bind ci sëñ Tuubaa doo ci am yenn jafe-jafe yi loolu su amoon jàpp naa ne dina yombal li nga xam ne mooy euh, gëstu bi ci euh, ndaw ñi ak ñi nga xam ne ñoo bëgg a xam sëñ bi tey dina doon loo xam ne internet dina ko jariñ yoonu murid au moins su boobaa ñu xam ne lii kat internet jariñ na ko yoonu murid ndax lii may wax nii fi ne suñ ko deful dinañu yóbbee ay jafe yu bari bokk na ci jafe-jafe yu ñu yóbbee bis buñ ko deful di nga gis koo xam ne dina saña dina sañ a tasaare ay information yoo xam ne information yu wérut lay doon ba noppi askane lay ko Sëriñ Tuubaa wala boog mu as wala nga gis koo xam ne it day tasaare information ñu jekki-jekki nii rek ci jataay bi li naan intox benn information jóg ñu daal ne xalifa bi nee na na ñëpp sango xeet xeet yoo xam ne xam ne lu mel noonu day faral di am te loolu su amee yow doo am fenn foo xam ne fa ngay amee moyen pour mën a xam ndax lii wér na wala wérut nga daanaka da ngay woo diw woo diw ba keroog ngay xam ne euh, wér naa wérut loolu it jàpp naa ne lu ñu war di bàyyi xel la te nit ñëpp xëy na yemuñu am na ñoo xam ne yow li ngay jàppee ne lii kat lu terre la xalifa bi di wax lii am na ñoo xam ne ñoom dañoo jàpp ne loolu mën naa nekk ndax ñëpp yemuñu am xel kon loolu mën nañu ko yóbbee naka noonu it bu fekkente ne bii lii may wax defuñ ko euh, di nga gis koo xam ne dina bëgg a gëstu mbirum sëñ te bu jugee pour gëstu mbirum sëñ bi ba ci njëkk mooy du xam fan la koy jëlee wala boog mën naa tombee ci sit yoo xam ne la ñuy wax ci sëñ Euh, na la ko yàlla ëmp ndax am na site yoo xam ne spécialement dañoo jóg ngir attaquer yoonu murid ak xeex yoon wi bu fekkente ne bi nag yoonu murid amuñu site boo xam ne tamit dañ ciy jàllalee information yu baax ci ni wax waxe war a waxee sëñ Tuubaa su boobaa ab étudiant koo xam ne xamul dara ci yoon wi wala boo kuy soog a sóobu mën na cee dugg te su duggee mën naa yem ci masalan wax joo xam ne Paul Marty moo ko wax muy koo xam ne daanaka mës sa wax lu baax ci yoon wi bu su boobaa it mën naa jàpp ne mooy li wér ci yoonu murid loolu it jàpp naa ne moo tax warees na gën def jéego yi danañu yóbbee ci maanaam da nga gis kenn ku ci nekk dina sañ a traduire mbindum sañ Tuubaa ci nam la neexee wala ceew yow na nga ko déggee te xëy na amaana na nga ko déggee wala nam la neexee mën naa bañ a dëgg-dëgg la la tax maanaam nañ ko war a firi ndax mbir firi xasida nekkul nañ ñëpp a ko war a def te gis nañ ne léegi nit ki day am compte Facebook am liir ab bayitam déggin wam ci am déggin wa mën naa bañ a baax wala sax man naa doon koo xam ne maîtriser wut yoon yu maîtriser wut sëñ bi wala boog day soog ab murit buy soog a tàmbale ñëw traduire la muy traduire def ko keneen mën na koo gis ku bokkut yoon wi jàpp ne lii kat mooy yëf yi loolu kon moo tax moo tax obligation wu site yi war a taxaw ak tamit jëfandikoo internet bi tamit ñu war cee gën a farlu ñun yoonu murit ba tey tamit suñ ko defut bokk na ci lim ñuy yóbbee mooy nettali ab xissa fu mu la neexee ci nu la neexee ñun ñi nga xam ne dañoo fréquent loolu ci Facebook bis bu nekk nga gis nit wax la xissa boo xam ne. moom boo xoolee rek maanaam damaa jëlal ñàkk wér ga waaye yenu maanaa ga rek moo dul kii tey sañoo ñëw ne ko li nga wax baaxut ndax euh, man nga koo wax bu doonte dëgg la la nga koy wax waaye amaana du yow yaa ko rax ndax sequ leen ko wala yilifoo ko ak yu baree baree bari ba tey tamit suñ ko deful manees nañu mën naa dem ba yóbbee ñu maanaam kenn ku ci nekk mën naa dugal lu la neex ci internet bi ci mbindum Sëriñ jubaa te léeg-léeg ngay gis koo xam ne la muy publier ci euh, mbindum Sëriñ Tubaa doon na loo xam ne wërta génn léeg gis ay bataaxal toujours ngay gis lu mel ne Facebook ak yomb nit dugal loo xam ne mbindum sëñ Tuubaa la te boo boo liiree mbind ma da nga xam ne lii maanaam buñ bu kii publier lii bu ko ay mbokkam yëgoon lii du génn ndax sëriñ bi du léppam moo war a génn su war rawatina nag di ko tasaaree noonu kon loolu it jàpp naa ne euh, lu ñu mat a saytu la ba tey tamit suñ ko deful euh, dinañu yóbbee am diw sàngam moo xam ne day bëgg a sëñ bi te du xam exact fan la ko war a jëlee xamul fu mu ko jëlee moom fu mu njëkk jot rek waaye bu fekkonte ne bi dafa am ay sites yu officiels yu baree baree bari ci yoonu murid donte am na yu jot am waaye yoo xam ne it yu yu am doole la bu ko defee boo demee ba bëgg a jógeew di nga xam directement rek foo xam ne soo fa demee wala boog soo duggee ci Google bi rek dina la orienté ci ay sites yoo xam ne information yu baax ma nga fa yoo xam ne ci sëñ bi lay doon te la ñuy wax lu wér lay doon sinon bu ñu defar lool rek mën ngaa dajeeg lu ne lu ne mën ngaa dajeeg moom maanaam day mel ne koy for rek mën naa for lu baax mën naa for lu bon wala koy taxan su boobaa te it jamono jii ñu dund daanaka loolu ñuy dund da ngay dugg Google léeg-léeg nga gis loo xam ne lu wér la léeg-léeg gis loo xam ne lu la loolu jàpp naa ne warees na cee bàyyi xel ba tey tamit eh, li ma doon wax léegi ne kum neex nga wax surtout nag ci li nga xam ne moom la ñu tuddee liñ naan réseaux sociaux yi réseaux sociaux buñ ko waxee maanaam mooy internet moo ci internet la bokk internet moo fi indi loolu mooy lu mel ne Facebook lu mel ne Twitter yu mel ne euh, benn benn yooyu nga xam ne murid yi dañ faa fréquent murid yi dañ faa bari lool mu mel ne Facebook moomu maanaam boo xoolee baat bi rek li muy firi maanaam baatu anglais la boo xam ne ma ne soo ko firi maanaam téereb téereb xar kanam maanaam livre des visages nga xam ne nit ku nekk dañoo dañoo bëgg ñoom dañoo am dañoo am jublu nit ku ci nekk dañoo bëgg maanaam décrire maanaam xam yow yaay kan ba kenn dootu leen réer ci àdduna ku ñu bëgg a xam ñu xam la euh, te boo seetloo fi ñu toll nii waxtu yi ñu toll lu war a toll ci un mille un un virgule cinquante ci ay nit yoo xam ne ñi ngi inscrire ci biir Facebook te ñëpp ñu nekk ñoo xam ne ñu actif la te même boo xoolee ci yoonu murid it mu doon loo xam ne lu lu am doole la ci ni ñu koy jëfandikoo nga xam ne boo fa duggee nit ki dafay dafay dugg tudd diw diw sàngam masalan euh, tudd Baye Galas sant Mbàkke yor santu sëñ bi ba noppi bokk ci yoon wi euh, wala sax mu sant neneen wala daal mu doon koo xam ne am na lu muy représenté ci yoonu murid te muy koo xam ne dañ koy xoolee sëñ bi léeg-léeg mën naa nekk koo xam ne su xasee dugg ci biir ndax surtout information yi ngay joxe Facebook wala boog même internet en général boo ci xasee dugg léeg-léeg da ngay dégg ko naan la bokkoon naa Facebook waaye bàyyi naa bàyyi mënta am Facebook boo ci xasee dugg ak internet bi mënatoo bàyyi. maanaam dangay ngay jàpp ne yow supprimer nga yow yaay def li ngay def ba gëm ne yow kat supprimer nga compte bi waaye ñoom ña ko denc seeni serveur yoo xam ne bu ëllëgee mën nañ la ko génne la tey loolu moo tax boo ci dugal da koo war a bu baax photo boo ci dugal it da nga koo a xool bu baax sinon boo ko deful rek ëllëg masala loolu kañ nga koy xam mooy bu fekkonte ni bi tey Cheikh Fallou mi daf cee dugg ba jekk-jekk ba jëmi jamono mu ne man supprimer na sama compte bàyyi naa mu jàpp ne bàyyi na bis bu demoon tey war a nekk président de la république mën nañ koo génneel bu fekkonte ne bi daawu fa def loo xam ne lu dëppoo la mën nañ ko cee génneel image boo xam ne mën naa yàq candidature am ba faw donc kon loolu nit ki bala cee dugg war na koo seetaan waaye tamit boo ci boo ci duggee ba noppit nga xam la nga fay def tamit yaakaar naa dina ci baax kon loolu ab ab ab ab fasle la woon rek boo xam ne dama ko doon yokk ci li nga xam ne mooy liñ naan réseaux sociaux yi rawatina bii nga xam ne mooy Facebook nga defa gis masalan yoo xam ne wax dëgg yàlla bu ñu xoolee ci yoonu murid yi jàpp naa ne waras na tee jël ay saafara xëy na saafara yi nag euh, bokk na ci di gën cee yee nit ñi xamal leen maanaam impact li ñuy def xamal leen ne nekkul rek ne sa dëkk bi nga ko defee wala sa néeg bi nga ko defee fa waaye jàppal ne lenn lu ci nekk bu loo def lu nekk rek ay seconde yu néew dana wër àdduna bépp nga gis léeg-léeg koo xam ne euh, maanaam day day fotow masalan mën naa nekk kilifa sàngam ñuy xool ci moom sëñ bi mën naa photo woog benn star am ab ab waykat wala fecckat wala bërekat photo woog moom publier ko ba noppi mel na ku koy damoo loolu tamit jàpp naa ne lu mat a bàyyi xel la ba ku koy defate ku nekkit nga bàyyi xel ne lii nga dugal boo ko xasee dugal dootu génn ba mukk lool it mat naa bàyyi xel ba ca des tamit léeg nga gis soxna soo xam ne moom it mën naa nekk kilifa ba noppi mën naa publier photo boo xam ne xëy na mën naa dëppoog melokaanu li nga xam ne moom la soxna war a mel loolu it lu mat a bàyyi xel la te boo xasee dugal tamit euh, li ma ko waxee léegi daanaka noppi nga ci ñoom tubaab yi moom ñu ngi ko dañ ci seen serveur yoo xam ne saa su ne mën nañ koo génneewaat naka noonu tamit mën nga cee gis koo xam ne dafay publier benn photo maanaam kilifa photo kilifa te it nekkut ne kilifa yi ci anam yépp lañ leen war a publier seeni photo léeg-léeg nga gis kilifa goo xam ne day nekk ci biir chambre à na muy mel xëy na wala la muy sol doon lu woyof loo xam ne waree su koo génnee nii bu yàggul rek gis naa ci kilifa gu mag goo xam ne ba mu nelawee daaw wala daaw jéeg maanaam ci lalu hôpitalam la nekk sol benn turki dara ñu teg ko perfusion ñu foto ko dugal ko ci Facebook loolu it jàpp naa ne lu mat bàyyi xel la surtout ñi nga xam ne ñoom ñooy jege kilifa yi tamit ñuy bàyyi xel ci loolu ñu bañ di ko def waaye tamit ku ko nar a def tamit ñu di ci bàyyi xel ba euh, ñu seet ñi nga xam ne image yi nga xam ne daal moom la ñu war a dugal ci euh, internet bi ak ci Facebook beeg yu mel noonu. ba tey tamit léeg-léeg nga gis it ab murit boo xam ne day ubbi paasam su ubbee paasam tamit mën na ciy def lu ko neex loo xam ne daf koy askanale sëriñ bi te amaana euh, léeg-léeg tamit nga gis si koo xam ne moom compte Facebook am ba mu yor mooy tax tey masalan mu sañ a wax ci turu wala boo sañ a dal ci kaw sañ diw sàngam moo xam ne bu fekkonte ne bii maanaam lii am li war a am mooy am yéen ñaar bu ngeen jàkkaarloo sax wóor xool sax du la ko def waxuma ak nag yor compte Facebook am man cee attaqué sëñ diw sàngam moo xam ne jotewut ak moom dara wala ci euh, loo xam ne daf koy basé war rek ci ay information yu muy dégg yoo xam ne sax mën naa am sax la muy wax wérluwu ko ba xam dëgg-dëgg ndax moom li muy wax dëgg la am euh, naka noonu tamit léeg-léeg nga gis ci loo xam ne ak jaamu yàlla la goo xam ne day nuru ngistal masalan nit koo xam ne donte sax am na ci ñoo xam ne jubluwuñ ko ci waaye tamit léeg-léeg nga gis ñoo xam ne moom lii moom lii rek mooy seen hadaf masalan yor sa dollu xasida nekk ci barab jublu ci rek ñu foto nga dugal ko ngir publier ko wala nga jël saw tur lëkkale ko genn xasida goo xam ne xëy na xasida ga xasida googa mooy doon sa werd te jàpp naa ne werd lu lu mu gën a làqu xëy na yool bi di gën a bari muy gën a nangu waaye yow loo xam ne da ko waroon def sa digganteeg sa borom sa digganteeg sëriñ bi rek nga ñëw ne ko fàng ñëpp xam ne kat yow tur wi ngay jëfandikoo wala xasida yi nga jëfandikoo loolu it eh, jàpp naa ne eh, ci li nga xam ne Facebook wala internet moo ko fi indi la te it murid yi war nañ cee bàyyi xel ngir ne loolukat bu ñu xoolee ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy roy ci ñoom mel na ni ñoom. pour nga xam sax mag ñi toppoon Serigne Touba kenn ku ci ne gar xasida la daan jàng sax daanaka yombut nga xam ko wala ci njabootu Serigne bi kon lool it jàpp naa ne war a sa ko koo roy ci ñoom donte fësal lu baax sax donte fësal lu baax baax na waaye nag du ñëpp ñoo ko mën am na ci ñoo xam ne mën nañ koo def tentation fekk leen ci masalan saytaane dugg leen ci wala ngistal dugg leen ak yu mel noonu beneen bi nga xam ne moo ci am tamit mooy xeetu maanaam maanaam man Euh, construction de personalité bi am daal maanaam trafic d'influence bi masalan koo xam ne daf lay wan ne nii lay dund te dëgg dëgg dëgg xëy na mën naa am melut noonu léeg-léeg nga ci gis yoo xam ne sax du dëppoo ak taalibe masalan nga gis jigéen joo xam ne moom na muy mel dana mel melokaan woo xam ne dëppoowut ak ni lislaam digle mu wel ko ci wàllu col yi nag yu ne mel ba noppi su ñëwee euh, dana ci def benn euh, kiyam mooy li naan hashtag hashtag mooy mooy mooy jees bi nga xam ne da koy bës ba noppi da nga koy def ba noppi bind ci dara masal na nga gis ku def hashtag daal di bind élément Serigne Saliou ba noppi doon soxna soo xam ne xëy na moom melokaan wa rek na la ko yàlla umpu loolu it jàpp naa ne murit bu nekk war nga cee bàyyi xel wala nga def photo profil boo xam ne danga nga ciy def kilifa gu mag ba noppi du dugg ci ay page wala ci ay groupe yoo xam ne groupe boo xam ne maanaam lañ fay wax na la ko yàlla umpu ci xaraam ak ci lu ñaaw loo xam ne xëy na barab bi ak weer wi nekk sax du la may nga joxe ci exemple loolu it jàpp naa ne def photo profil kilifa yi tamit war nañ bàyyi xel ci loolu naka noonu tamit kilifa yi nga xam ne it ñoo koy jëfandikoo it ñuy bàyyi xel ci. maanaam usage bu bari bi xëy na léeg-léeg Facebook mën naa décrédibiliser maanaam mën naa fexe mën naa wegeel gi nga waroon a am ci kilifa sàngam léeg-léeg jëfandikoo gu mu koy def ak yenn publication yi moom mën na koo bañ a jàppee dara waaye léeg-léeg mën naa jur loo xam ne dina wàññi ak wegeel goo xam ne nit ki doon na ko am ci ñoom loolu jàpp naa ne lu mat bi bàyyi xel la ndax liñ doon wax léegi internet am nay njariñ waaye am na ay ay lor tamit ngir ma tënk rek. bu ñu duggee ci li nga xam ne mooy avantage yi maanaam euh, salbiya wala boog ijaabiya bi bari na bari na ay njariñ te jàpp naa ne njariñ li sax moo ëpp lor yi njariñ la lu baree bari la bokk na ci masalan euh, fii nga xamante ni bi moom moom la ñuy dund mooy nga xam ne murit bi suy jëfandikoo internet bi wax naa ko léegi mu jël ca la nga xam ne moo am njariñ te it mu moytu di ci yàq jamonoom ndax euh, lii ko ni ñu koy waxee al muridu dafay nekk ibnu waxtu yi kon ab murid du doon koo xam ne dafay bari ak jot du doon koo xam ne dafa bari ak jot rawatina muy koo xam ne nag dafay sànq waxtoom yépp ci internet bi wala boog ci réseaux sociaux yi nga ma tuddoon léegi lu mel na nekk ci Twitter nekk ci Snapchat nekk ci WhatsApp ak xeet yu mel noonu rek am na ñoo xam ne seen dund gépp foofu lañ koy foofu lañ koy passé ba daanaka sax obligation yi nga xam ne moo leen waroon seen diggante ak seen borom sax léeg-léeg duñ ko matal ak yeneen yoo xamante ne bi yu baree baree bari la yoo xam ne sax xëy na tasaaroo bu ci réew mi ci ay xeetu réseaux sociaux yoo xam ne bu fi amee moom jàpp naa ne dina gën a yàq lu baree bari dund waaye am na ci njariñ yi nga xam ne it am na ko moom Facebook manees na ne dina yombal li nga xam ne mooy correspondance entre nit ñi maanaam ab jokkaloo dina yomb lool ci nit ñi ci biir internet bi ci loo xam ne yow mënoon nga cee daj masalan bi nga xamee ne ñu ngi may woo pour def si fii conférence bii rek mënoon nañ cee daj coono yoo xam ne internet bokk na ci li ko yombal wala boog nouvelle technologie bokk na ci li ko yombal naka noonu tamit. internet dana yombal li nga xam ne mooy maanaam ab xamante ci biir nit ñi te mel na ne suñu borom tamit bi mu sàkkee nit ñi def leen ay ngir yu wuute bokk na ci li taxoon mu sàkk leen mooy ngir ñu xamante inna ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu mel na ne internet kon dina joué ci rôle bu rôle nit ñi mën a xamante surtout koo xam ne masalan sama ñaar ñi ma ñoo bokk ma ma maag ñoom ay mbokk lañ ay sëti sëñ Fallou lañ te ñoom ñaar ñi ñëpp ci internet bi laa leen xamee bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoom laa gën a takkool fi mu toll nii ci eh, ñi nga xam ne noonu la ñuy àndee di liggéeyal sëñ Tuubaa loolu kon jàpp naa ni njariñul internet bi la eh, naka noonu tamit internet man naa yombal gëstu waaye nag ci ki nga xam ne dafa farlu ci ki farlu mën naa yombal ab gëstu ci moom loo xam ne tey jii boo seetloo sunu mag ñi dañ daan doxee Sénégal ba gànnaar léegi da ngay toog ci sa néeg mën a télécharger téere boo xam ne eh, ngir nga ama ko rek mag ñi daanañ ci daj coono yoo xam ne wala nga dugg wee ca fu mel ne Wikipédia wala fu mel ne Savoir Santé ci ay maalumaat yu am solo yoo xam ne yow lii boo ko boo boo tey fëggoon mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon nga laaj leen nga xam nga waxal leen ne lii mën naa nekk daanaka duñ ko gëmee kon loolu tamit ay avantage la yoo xam ne am na ko naka noonu tamit manees na ne bokk na ci avantage yi day day dafay jàppandal lool ngir nga mën a tasaare dara surtout nag kon boo yoree loo xam ne message bu Serigne Touba la internet mooy jumtukaay bi gën a jàppandi loolu kon avantage yi ba tey tamit bokk na ci avantage internet dina économiser sa waxtu maanaam loo xam ne da koo waroon def ci diir bu yàgg a yàgg bépp gëstu boo xam ne lu yàgg yàgg nga ko def mën nga koo def ci benn pour temps boo xam ne biir bu gàtt lay doon via internet loolu tamit ci njariñ yi la bokk euh, naka noonu tamit bokk na ci ay njariñam moom internet moyen la pour sauvegarder ay données maanaam jumtukaay la boo xam ne mënees na cee denc say données say say say say say téere wala say information yoo xam ne xëy na bu njëkk da ko daan bind fenn manoon à tout moment mën naa réer léegi nag créer nañu ay ay ay loo xam ne ay serveurs yoo xam ne manees na ci dugal suñuy information te te it duñ ci daj benn coono masalan boo boo amoon tey lu mel ne Dropbox wala wala wala Drive wala euh, wala kii euh, beneen bi Google Drive ak yu mel noonu nga xam ne maanaam yow lépp loo am ci information wala lépp loo mas a noté mën nga koo denc foofu te même tey portable ba nga ko defee su sax boo amaatee beneen boo amaatee compte ba rek di jotaat sa information yi nga dencoon loolu jàpp naa ne njariñ la naka noonu tamit dina noppal nit ki ci mu bëgg euh, nit ki nga xamante ne bi dafa bëgg lu baax te bëgg jariñu ci jataayi xam-xam yi lu mel ni fii ñu nekk am na ñoo xam ne ñu ngi koy suivre direct ci internet bi te duñu mën a déplacé wu te léeg-léeg dañuy doon ñoo xam ne xam-xam rek leen di ñor waaye seen ñàkk jot wala seen sori wala seen position dana tax duñ mën a fekkee jataay yépp internet bi mën na leen ko yombal ci ñuy jariñoo ci jotaayu xam-xam yi loolu ci avantage yi la bokk naka noonu tamit bokk na ci avantage yi wala ci njariñ yi léegi léegi léegi ngay gis koo xam ne masalan mën naa nekk fii ci Daaru Muxti di suivre ay cour yoo xam ne ma ngi koy suivre ci université ba nekk ca Londres wala ba nekk ca Arabie Saoudite te bu njëkk loolu coono yi ci daan daj ngir mën a tukki rek léegi dangay gis ñoo xam ne ci internet bi la ñuy jàngee ba am seen licence wala ba am seen maîtrise ak nangam nangam te duñ génn sax dëkk ba ñu nekk mën nañoo nekk Touba mën nañoo nekk Daaru di suivre koo xam ne fekk lay suivre wala xadis ci Maroc wala feneen fu mu doon loolu tamit bokk na ci njariñ yi te kon jàpp naa ne war a koo mën a jëfandikoo ba tey tamit bokk na ci njariñ yi internet dina la permettre nga mën a am li ñu naan bibliothèque bibliothèque boo xam ne tey bu fekkonte ni bii da doon dajal téere yi maanaam espace ba muy jël sa néeg rek du ko jar ci yow nga mën a am bibliothèque boo xam ne ci sa biir ordinateur nga ko yor wala ci sa biir téléphone mën nga cee téere yu baree baree baree baree bëri loolu ci ci lu yomb wala nga même bu fekkee xasaay di ngay jàngit nga mën cee am bibliothèque yoo xam ne masalan euh, nga dugg daaray kaamil télé télécharge fa ay ay ay xasaayit ak yu mel noonu loolu tamit ci njariñi internet yi nga xam ne murid yi ñu ngi koy jëfandikoo ngir jariñ murid yi ci ñu mën di durs facilement loolu tamit ci la bokk ba tey tamit beneen bi euh, ki nga xam ne dafa bëgg a tukki tey moom it dana ko yombal réservation ci réservation pour fa muy dem ci wàllu hôtel yeeg wàllu billet ak xeet yu mel noonu naka noonu tamit bokk na ci njëriñu internet si dana dëgëral dëgg maanaam citoyenneté ak nit ki maanaam nit ki nga xam ne tey dafa soxla woon extrait de naissance coono bi mu doon daj pour dem mairie léegi fi ñu toll nii ci internet bi la gën a yombee mën naa toog remplir ay information dugal ay kiyam mu génneel ko extrait bi mu tiire ko te du ci daj benn coono naka noonu casier judiciaire rek tubaab yi fi mu ne daanaka ñoom noonu lañ koy amee loolu it bokk na ci njariñ te lu mën a nekk bi nga xam ne man mën naa koo mujjee mooy li ñu naan consultation médicale à distance maanaam ñu faj la nga gis koo xam ne day feebar ñu faj ko ci internet bi te ka koy faj euh, du du nekk ak moom nga xam ne à distance lay nekk exemple bi ma ciy joxe amoon na fii ci Sénégal Podor wala Matam koo xam ne dafa doon opéré bi muy opéré xëy na maîtriser wu dëgg-dëgg li mu doon def nga xam ne benn tubaab boo xam ne ma nga nekkoon ci Allemagne moom dañoo def li ñu naan vidéo conférence boo xam ne dañuy gisante tubaab bi toog foofu di ko dicté waa ji li mu war a def fii naan ko daggal li defal lii defal lii opéré ba ba ba yëf yi mat ba nga xam ne soo kooka ñu doon faj noonu la sauvé loolu tamit ci avantage yi wala avantage internet yi ci la bokk. kon loolu mooy li nga xam ne mooy njariñ yi ci nekk ba tax ñu war cee góor góorgóorlu ngir jëfandikoo ko ba tey tamit su ma tënkee lenn ci yi nga xam ne gis nañ ko te ci ay lor ay loraange yoo xam ne yu yaatu ci àdduna bi la yu yaatu ci murit gi te internet moo ko fi indi bokk na ci ba ci gën a euh, yées moom mooy sànq sa waxtu li ma ko waxee léegi bari na ñoo xam ne seen dund gépp ñu ngi ko def ci diggante Facebook diggante WhatsApp diggante euh, Viber Twitter ak yu mel noonu nga xam ne seen dund gépp ci lañ ko def ci la ñuy xëy suba ba ngoon jot ci la ñuy yendu te sëriñ bi nee woon na nit ki amut lu dut ak nooyeem te ak nooyeem bu fekkente ni bii daf koo def ci loo xam ne lu amul njariñ la perte na ko rawatina nag bu ko defee ci mooy yàlla kon loolu nit ki war nay bàyyi xel waxtoom te sëriñ bi nee na it ñi nga xam ne dañoo nekk ci suuf tey ñi ñi ñu suul nekk ci biir suuf bu ñu leen sulli woon tey laaj leen luñ gën a bëgg mooy nañ dellu siwaat àdduna donte benn seconde bu ñu fi am sax ngir jaamoo ko yàlla loolu mooy leen gënal wa arghabul ashya'i lil amwaati raddun ila dunya ma'a al hayati wala suwayatan kon yaakaar naa ne yow mi nga xam ne da ngaa yor sa temps waroo ko nag cons daanaka sànq ci jumtukaay yu bees yi war ngay seet ni nga xam ne moom nga koy jëfandikoo beneen bi nga xam ne tamit bokk na ci lore internet yi mën ngaa dajeeg image boo xam ne image bu daganul ci yow la léeg-léeg nga gis jàkkaarloog internet bi loo xam ne lu image boo xam ne l'islam daf laa tere nga xool lii te loolu it léeg-léeg sax yow doo ci bàyyi xel ndax da koy tàmm fi mu toll nii léeg-léeg da boo jàggee ci internet da ngay bon ba da ngay fàtte ne sax yow lu dagan la wala lu araam moo tax léeg-léeg mën ngaa def euh, aimer maanaam li ñan j'aime application j'aime ci Facebook photo soxna soo xam ne yow kii dagan loo sax nga xool ko waxuma ak nag di aimer photo bi te yow doo ci bàyyi xel ndax li nga koy tàmm ndax euh, lu bon moom su su su demee bay tasaaroo bay tasaaroo rek euh, finalement day mujj mel ne lu xaw a woyof loolu it mat naa bàyyi xel te ci lor yi nga xam ne internet moo ko fa indi ci la bokk bokk na ci lor yi nga xam ne indi na ko fi tamit internet léegi dafay tàyyelloo ñi nga xam ne dañuy jàng masalan tey ki nga xam ne dafa nekk ci école di jàng euh, bu fekkente ne bii nekkul ku ñu yar ci ak farlo léeg-léeg dana ko tàyyelloo man lañ laa jox benn dissertation boo xam ne dañ naan la defal ma dissertation ci nangam léegi ni yi léegi ni faral def mooy dañuy bàyyi ba bis bañ leen ko wax jot rek bu ñu xëyee dem dugg ci internet bi xool résumé maanaam tënkub lañ leen def masala ñu jox leen ab téere ne leen téere bi defal ma ci arda bu ñu ñëwee dañuy xool xool rek xool résumé ba rek daal di jël résumé ba résumé bi ci boppam moom la ñu résumé waat daal di ñëw bu ñëwee ci bis bi rek def li ñuy def présenté ko am ci note ba ñuy bëgg tax léegi su boobaa dañuy jàng ngir am note léegi internet bi dañuy xool maalumaat yi nga xam ne moo la ñuy jëlee ci internet bi rek moom la tasaare bu ñëwee def ko seen ard ngir am note bi ñu bëgg am rek suñ ci paree pare na ci nga xam ne bu ñu génnee classe bi lañ doon wax boo leen ca laajee dootuñ ca dara loolu tamit lor la yoo xam ne internet bi moo ko fi indi ba tey tamit ci biir internet bi léeg-léeg nga gis si nga liir ci information boo xam ne lii kat du du lu dagan nga liir ko maanaam wax joo xam ne wax ju xaraam la soo ko liiree da ngay am atte bi léeg-léeg tamit mu dal la ci wala nga ci gis ci loo xam ne image loo xam ne dafa lay traumatiser maanaam loo xam ne yow mii kat ndax nit ñi yemuñ am na ñoo xam ne seen seen bopp attanut di gis yenn image yi léeg nga daje ceeg benn image boo xam ne lii mën naa yàq sa dund daanaka ci yu baree baree bari te surtout lu mel ne Facebook nga xam ne duñ ko limité ci ay age nga xam ne xale bu ndaw boo xam ne amagul 10 ans mën na cee dugg xale boobu am na ci image yoo xam ne yow boo amul lu ëpp fukki at ak juróom-ñett wala fukki at ak juróom wala fukki at ak ñaar léeg-léeg am na yoo xam ne nga gis ko ci bopp xale day ëpp lool tamit man wares na cee bàyyi loo xel kon ñi nga xam ne euh, seeni doom majeur wala amaguñ yenn at yi ñu ciy bàyyi xel ngir mënees na faa dajeeg image yoo xam ne du dëppoo dëgg-dëgg seen diine wala loo xam ne mën na leen lor lor psychologiquement beneen bi nga xam ne it moo moo ci topp mooy internet mën na laa yóbbee di ñu naan maanaam chronique mooy dangay ngay dem ba mujj dépendant ci nga xam ne day mel ne maanaam soo xëyee te te te duggoo ci moom te soo xëyee te jëfandikoo woo internet wala Facebook day mel ne moom da ngay feebar maanaam lii moom day mel ne mënta rek loolu tamit euh, baaxut te it gis nañ ne internet euh, moo ñu ko yóbbee chronique boobu nga xam ne mooy waral léeg-léeg moo la yóbbee soo concentré woo ci tey jii ci Facebook wala ci sa ci sa portable daf la yóbbee mën ngaa ñàkkee nit yitte nit ki nit koo xam ne da nga koo waroon a jox yitte mën nga koo ñàkkee yitte. wala boog devoir yoo xam ne dafa waroon sa digganteeg say waajur wala boog ihsaan boo xam ne da nga war a def sa digganteeg sa mbokkum jullit mën nga koo bañ a def boo boo liggéey ci internet bi ba di ko jëfandikoo noonu. beneen bi mooy yàq alal yàq alal te yàq tamit daganut wala tusrifu wala alxurano léegi nit ki giga yi nga xam ne moom ngay jënd pour mën a am internet giga yooyu kenn du la ko may da nga koy jënd. te nombre de giga yi lu muy gën a bari xaalis bi nga ciy def di gën a di gën a cher te xaa amaana xaalis boobu nga cee def soo ci liggéey ba noppi di ca def lu amul njëriñ amaana xaalis boobu am na fu mu ëppoon solo mooy nga saraxe ko wala nga dimbale ci say mbokk wala sax nga dimbale ci say mbokk te nit ki yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu ëllëgee yowmal xiyaam lu ci nekk ci alalam fu mu ko defoon danañ ko ko laaj kon jàpp naa ne loolu it mat nay bàyyi xel beneen bi ci topp mooy bi ci gën a yées moom mooy internet bi léegi dafay dem ba mujj day nekk jumtukaay boo xam ne li ñu ciy jublu mooy prestige lay ne maanaam ngistal ak wano lay doon ndax kenn ku ci nekk ci ñun da ngay fexee am léegi portable boo xam ne portable bu efficace lay doon bu dëppook jamono ngir mu doon loo xam ne di nga mën a am facilement ngay mën a dugg ci internet ak di mën a am application yoo xam ne application yu efficace lay doon léegi loolu nag mën na laa yóbbee ci ne tey coûte que coûte di am portable xam ne cinq cent mille francs jar mën nga koo leb te loo am loo ko fayee wala amin wa mën naa bañ a dagan wala mën naa nekk soxna soo xam ne it moom it moroomi soxnaam yépp am nañ ko moom tamit mu ne kut ka kut dina ko am te xëy na na mu koy amee amin wa na la ko yàlla ump mën naa bañ a li nga xam ne moom la ko lislaam digal naka noonu tamit ci biir internet bokk na ci ay loram li liñ naan intox maanaam jekk-jekk wax information boo xam ne dara du ci dëgg te day doon loo xam ne mën nga koo wax ci nit ki ab site internet génnee ko wala ñu tasaare ko ci réseaux sociaux yi su ko defee ko diw sàngamkat wax nañ ci moom loo xam ne lu ñaaw lay doon loo xam ne mën yàq ak dundam ba faw te amaana lañ ko ca waxal dara du ci dëgg te it sit koy def weesu wut bëgg alal kese nit da man man man lañ leen fay ne leen waxal ma ci diw sàngam loo xam ne lu ñaaw lay doon internet bi ñu ngi koy def naka noonu tamit euh, wala mu doon loo xam ne li ñu naan nga xam ne kenn ku ci nekk da ngay Euh, da ngay wane ne maa ëpp ba moo ko ëpp site sàngam moo ko ëpp ngir njëkkalante information loolu tamit daf leen koy jaral léeg-léeg ñuy wax loo xam ne buñ ko vérifier avant ñu koy wax jekki-jekki rek ne ko tànjal ñëpp gis ko te fekk mën naa bañ a doon dëgg nga xam ne ginnaaw bi duñ def lu dul wëlbatiku di baaloo ak ak yu mel noonu te fekk la ñuy def def nañ ko la ñuy yàq-yàq nañ ko ba noppi loolu it bokk na ci lor yi nga xam ne internet bi indi nañ ko fi te war a sajee bàyyi xel bàyyi xel bu baax kon mu ngir euh, da daaneel rek ñoom réseaux sociaux yi nga yooyu nga xam ne moom laa tudd léegi euh, manees na ne manees na ne moom tamit beneen monde la beneen monde la ci biir internet bi mu nekk beneen monde virtuel boo xam ne ay euh, ci ab jus la min ajsaay internet nga xam ne nit ki su ñëwee mën naa sax judduwaat mel neneen doon keneen ci neneen nga xam ne daanaka léeg-léeg yow diw sàngam yi ngay gis ci internet ak diw sàngam yi nga xam sax day wute kon ma daaneele foofu rek mu mel na daal ci gàttal ñun murid yi taxawaay bi nga xam ne moom la war a am ci internet weesuwul fexe ba ñu maîtriser internet bi maanaam ñu fexe ba internet bi ñun ñu not ko te moom bu mu ñu not ñoom bu mu ñu bu mu ñu notee rek dinañu indi jafe-jafe waaye nañ fexe ba jéem koo maîtriser investir ci tamit yoon wi ñu investir ci teel cee tàggat ñi nga xam ne ñoo ndaw ñi ñu fexe ba xirtal leen ci bu ko defee ñu xam ca la baax tamit di ko jëfandikoo euh, la nga xam ne moo ci di ab safaan tamit ñu jéem koo moytandiko naka ñu jéem cee protéger surtout xale yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk yu sain yi fu mel ne Touba wala Darou Moukhty nga xam ne ñi nga xam ne dañoo dooli gone te xëy na ñi ngi ciy dugg te amaguñu benn mur bi mature guñ ñu fexe ba tamit di am ñu leen di limité créer benn système d'informatique boo xam ne masalan fu fu mel ne Touba am na ci ñu fexe ba am site yoo xam ne boo nekkee zone bi war Touba ak li ko war yëpp am site yoo xam ne doo ci mën a dugg ci sites yi nga xam ne sites yu yu ñu war a visité la te loolu lu mën na nekk la fi mu ne Chine gii rek boo fa demoon am na ci sites yoo xam ne doo ci mën a dugg dugg mukk loolu tamit jàpp naa ne yoonu murit tamit bokk na ci jumtukaay yi nga xam ne wala bokk ci li nga xam ne jot na fii fu mel ne Touba ñu def ko fa ba nga xam ne boo nekkee ci dëkk bi am ci sites yoo xam ne boo fa bëggoon a dugg tamit doo ci mën a dugg loolu dañ koy def ngir aar xale yi nga xam ne ñoom xamaguñu dëgg-dëgg buñ duggee ci bi duñ fay def beneen bi ci toppit li ma waxoon léegi mooy ñi nga xam ne dañoo nekk coonu murit ñu góor góor tey góor góor góorgóorlu mooy compétent yi nga xam ne moom la yoon wi am te ñu doon ñoo xam ne ñu spécialisé wu lañ ci yoonu informatique ñu dajal ñu dajale leen ñu ñëpp jiital leen ci projet bi proposé leen système d'informatique boo xam ne bu mucc ayib lay doon su ko defee ñoom tamit dinañ ñu mën a proposer loo xam ne buñ ko jëfandikoo kat yoonu murit su ko defee ci biir internet bi dinañ ci am évolution boo xam ne dinañu mën a jariñ ci sunu diine dinañu mën a jariñ ci sunu pas dinañu mën a jariñ tamit ci tasaare njàngaleem sëñ Tuubaa ba ñu xam sëñ Tuubaa ba man koo jariñoo te loolu ñu ngi fi ñoo xam ne loolu rek mooy seen métier wala boog ci lañu spécialisé te ay taalibe sëñ Tuubaa lañ yoo xam ne loolu rek moo leen tax a jóg te bu ñu leen dajaloon jàpp naa ne loolu ñu bëgg danañ ko mën a am su ko defee tamit mu doon loo xam ne lu gën a yaatu li ma wax ne doon kër sëñ Touba it kër bu ci nekk it am sa site internet officiel boo xam ne ci xilaafa gi lay dépendre su ko defee lépp loo xam ne day concerner kër googu ci wàllu information ñu man di ko dugal foofu masalan Darou Mouhty point comme boo demee sëñ Massamba point nangam et cetera kër kër bu ci nekk rek mu amee lu mel noonu ñu am ñu koy saytu su ko defee loolu dina yombal ñu mën a xam ci kër bu ci nekk wala ci ku nekk ci yoonu murit euh, maanaam kan mooy kooka wala foofa na muy doxee. ci loo xam ne lu yomb lay doon ci tasaare ko ngir ñu man koo jariñoo kon daanaka rek man nees na ne man naa euh, yem foofu ndax wax naa une heure ak lu topp te mel na ne waxtu dog jege na te xaw naa sonn maa ngi jéglu bu baax di sant bu baax ñi nga xam ne ñooy daayira bi nga xam ne wala mbooloo mi nga xam ne mooy Al Wafa ci teraanga ji nga xam ne moom lañ ñu euh, jagleel ci bis bii ñu ñaan suñu borom dëgëral leen suñu borom taxawu leen te it suñu borom kàttanal leen te rafet nañ ci njortu ndax man lii dama jàpp ne rek maanaam ñaanuk sëñ Touba gam doon wax ca borom daaru mooy moo nangu ndax loolu sëñ Mouhamadou Rachid Diaye di nettali mu ne euh, dafa am bi sëriñ bi woo borom daaru ne ko dama bëgg nga raxasal ma sama der nee na borom daaru ne ko ndax yow Mbàkke am na dara lu tilim ci sa der bañ koy raxas nee na sëñ bi ne ko ah kay ndax doomi soxna yépp nee nañu damaa fay taali jàngu yi ma bëgg nag mbooloo mii ma la booleel nga ànd ak ñoom li ma la xamal nga xamal leen ko su soo leen soo leen ko xamalee danañu dem ba jëmmi jamono képp ku bëgg a amati maanaam gàggante ko ci masala da ñëw Touba su boobaa nag danañ xam ndax damaa fay too taali jàngu yi wala dama koo jafal te dama jàpp ne lii kon ci meññet moomu borom daaru ba liggéeyal Serigne Touba ci la bokk maa ngi jégg jéggalu kàddu yi bu baax di jéggalu ñoom tey asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Serigne Abdou Khadir Ba ci waxtaan wu am solo bii nga xam ne moom nga ñu andil tey te mu dem ci. wàllu internet mën nañoo wax ne thème bi ñu ngi ko tudde woon yoonu murit ak internet waaye mën nañoo wax ne gën naa yaatu loolu ndax ci bi nga ñuy indil euh, lor yi nga xamante ne nit ki mën naa jànkonteel nag moom ci biir internet loolu yaakaar naa ne képp kuy dugg ci internet rek mën ngaa tas ak yooyu nga waxoon te ni nga ko waxee incha allah suñ ko moytoo mën nañ ci mujj naka noonu tamit ni nga waxee. Euh, njariñ yi nga xamante ne moo ci am njariñ yooyu yaakaar naa ne murid di kese jëriñoo waaye àdduna bépp a koy jariñoo kon mën nañu wax ne waxtaan wi moom niñ ko foogi woon gën naa yaatu loolu njariñ li gën naa matale kon nag ñu ngi ñaan yàlla yokk sa xam-xam te guddal sa fan te jéego yi nga xamante ne moom nga seqi ngir ñëw bokk ak ñu jotaay bii nii lépp ngir tasaare xam-xam tasaare liggéeyub Serigne Touba yoon tànk yooyu noonu yàlla na ko suñu borom Euh, fay te làqala ko fi yàq yegut xam naa ne dañuy njëkkante waxtu wi rek waxtaan wi am solo goom solo ak thème bi am solo goom solo am na ay mbokk yoo xamante ne sax bëggoon nañu cee def ay ay ta'liqat ay ay ay ay contribution waaye nag waxtu yi moo xaw a gàtt te tamit laaj yi xaw naa bari su ko su ko defee xam naa ne kon dañuy ñëw ci laaj yi rek ko defee yenn laaj yi nga xamante ne xaj na ci waxtu wi rek ñu jox oustaz Ahmed Mbow su ko defee mu jukki laajo yooyu sëriñ bi mën ci tontu ñu fàttali rek ne suba incha allah bi ñetteelu fan ci weeru koor gi ñu ngi dalal Cheikh Mbacke Niang Cheikh Mbacke Thiam mu fas yéene waxtaanee al mujtama wal amal mooy société ak liggéey kon suba incha allah Cheikh Mbacke Thiam nañ fas yéene dalal ñu jox kàddu gi Oustaz Ahmed Mbow mu ñëw ci laaj yi. a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu ta'aalaa alaa sayyidinaa wa mawlaanaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi wa sallama tasliimaa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi ta'aalaa wa barakaatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci weeru koor wu tedd wi di leen ndokkeel mbokk mi ci turu muassasatul wafa bi huquqil iman ñu ngi lay sant bu baax sant koo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem thème bi liñ ci doon séentu yàlla defal nañu ci gis nañ ci lu kawe kawe ñu ngi lay ñaanal yàlla mu guddal saw fan te wéral saw yaram te bàyyi la ak sam xel waxtaan wi am gu am solo tax na laaj yi firndeel na ko mbokk mi da doon wax mu ni ndax jotul ci wàllu internet ñu di ci bàyyi xel bu baax ngir liñ ciy jaarale ci wàllu sëriñ bi mu doon lu wér am ay sources yu leer yoo xamante ni yuñ wér la ndax loolu yi ngay wax léeg-léeg ay riwaayaat wala yoo xamante ni kenn du xam lu muy doon. mel na ne bi may wax ci biir wax naa ci lu mel noonu maanaam fii ñu toll ginnaaw jamono day dox te sëriñ bi junjoon nañu ko neñ jamono soppi ko ci lu naqari mën nañoo soppi ko ànd ak moom lu ko mooy rek dina jaar suñ kaw jàll kon lii mu wax daanaka du ab laaj mën nañ ne confirmation la sax maanaam lu lu ñu war a def la dañoo toll ci jamono joo xam ne dañoo war a jëfandikoo jumtukaay yu bees yi waaye tamit euh, ñu jox ko ñoo xam ne dañ koy saytu ñoo xam ne seen xam-xam day màcc ci loolu su ko defee ñooñu dañ ko mën a dajale ci anam woo xam ne anam wér lay doon nettali ba it du doon nettali boo xam ne dañ koy ay li ñu li ñu li ñuy wax nii rek la waaye day doon loo xam ne ñu mu ko waxee day am ay maraajax yu wóor nga xam ne loole suñ ko def mën nañ koo dëppaleeg jamono te su boobaa it maanaam jubluwaay yi jubluwaay yi benn lay doon xëy jumtukaay yi la ñuy soppi rek waaye euh, jàpp naa lii moom li mu wax dëgg la fi mu toll nii toll na ci jamono joo xam ne warees naa mën a créer daal système d'informatique boo xam ne dana danañu fexe ba di ci jàllale waxi sëriñ Touba ci euh, waxin woo xam ne wu fiable lay doon ci di nettali ci sëriñ bi loo xam ne lu wér lay doon tegu ci foo xam ne fu wér lay doon. jërëjëf mbokk mi mu ni ndax mu di di liggéey ci wàllu internet buñ defoon association di lëkkaloo ci xalaat ndax loolu kon du gën a yombal liggéey bi. waaw loolu de ab jéego la jàpp naa ne lu ñu war a def la. donte mi nga am ci benn benn sax waaye des na waaye dafa am loo xam ne it léeg-léeg day am ñoo xam ne ñoom ñooy gën a mieux maanaam ñoom ñooy gën a jekk ci jël ay décision ci yooyu masalan loolu su fekkonte ni bi am na loolu lu baax la waaye ñooña su boobaa luñ mën a liggéey mën a liggéey tamit am na seenub liggéey fu muy yem am na ci loo xam ne euh, ña nekk ca kaw ñoom ñoo koy gën a man loolu it jàpp naa ne lii moom lu war a am la lu war a am la waaye tamit su amee tamit fekk lële am tamit ñaar yëpp am loolu day day gën a baax kon loolu tamit dëgg la jot na murid yi nga xam ne ñoo yëngu ci internet ñoom ñëpp ñu ñu lëkkaloo naka noonu tamit ci ci yeneen kii yëpp ci yeneen fànn yëpp murid bu ne murid murid bu nga xam ne day liggéey ci geneen fànn it ñoom ñëpp ñu dajaloo taxawal dara ngir mën cee liggéeyal Sëriñ Tuubaa jërëjëf mbokk mi mu ne day laaj dafa bëggoon looy labiré ndaw ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañoo sóobu ci wàllu internet wàllu Facebook ak yeneen yooyu nga doon wax imoog xeet yooyu loo leen di labiré. waaw loolu li ma ci wax daanaka wax naa ko ci biir mooy ñu xam ne rek internet du lu bon du lu bon waaye nag nekkul ne lépp a baax te ab jullit wala ab taalibe bu duggee ci mbir day xam la ko cay jariñ mu seet la ko cay jariñ rek. ak lam ca soxla jëfandikoo ko su ca noppee bàyyi la nga xam ne moom yoonam nekku ca min xusni islaamil mari tarkuhu ma la yaanihi la nga xam ne yoonam nekku ca te muy loo xam ne dagul ci moom mu bàyyi ko fa loolu mooy li war ab jullit te jàpp na ne noonu la jullit war a doxee noonu la ab taalibe war a doxee su ko defee tamit ñu bañ ñu góor góorgóorlu ba xam ne buñ ko toppee mën nañ cee chronique ba seen temps bépp mën nañ ko cee jeexal te su boobaa li sëñ bi wax sànq seenu dund rek leneen di yóbbee kon buñ ci nekkee tamit ñu xam ne rek dafa am luñ koy doyee suñ ci suñu jumtukaay day mel ne rek boo doon lekk wala naan rek boo ko soxlaa da ngay def nañ cee def la ca des nga bàyyi ko fa te xam ne du jeex mukk jërëjëf mbokk mi mu ni moom dafa am lu mu seetlu doon la ci laaj bëgg ci leeral mu ne dafa gis ni soo tàpp woon ci internet franc-maçon daf lay won ay kilifa yoo xam ni hmm? waaw Sénégal franc-maçon Sénégal mu la ay kilifa yoo xam ne benn mën nañu sax bokk ci kilifa yoon wi muy laaj ndax dëgg la wala dañoo bëgg yàq derub yoon wi rek ak loolu lu koy saafara. waaw ndax dëgg la wala dëgg <laughs> du yomb waaye daal. xam naa ne loolu mu wax am na ci yàq deru yoon wi Facebook mii ma doon wax toujours nga gis si koo xam ne day ñëw bind Ahmadou Mbacké di yàq yoonu murid lu mel ne xemee te kooko man gis naa ci yu bare bare bare bare am naa meneen mbokk ku ñuy wax Kadiali Ndiaye nga xam ne dañ doon topp yu mel noonu nga xam ne daanaka gis nañ ci mbooloo moo xam ne ñooñu ñëpp maanaam ay ay jullit sax doonuñu doonuñu ko bay doonu murid loolu da nga koy gis bés ba ne da gis koo xam ne profil bi turu turu turu yoon wi lay lay jël sant mbàkke def photo sëñ sëñ diw sàngam def foto photo sëñ blaat borom daaru nangam ba noppi la muy wax doon loo xam ne loolu lépp lu am la am na ci ñoo xam ne moom dañ koy utiliser dañuy jëfandikoo internet ngir yàq yoonu murit loolu moo tax ma danga wax léegi nag nii nag masalan tey ji ba am na ci baat boo xam ne liñ naan baatu muridisme léeg-léeg nga gis ñoo xam ne dañ ko dañ koy dañ koy daw mooy almuridiya dañ koy bañ a wax Euh, boo duggee ci internet bi masalan sëñ sëñ Ahmadu buy bind maqaalam fu mu war a wax muridiya mu bañ ne du ko wax waaye muridin lay wax wala murid kooku su boobaa la muy wax mën naa bañ a gaaw a siiw li tax mooy ñi nga xam ne dañuy ŋàññi sëñ Tuubaa ak yoon wi baatu muridisme la ñuy jëfandikoo nga xam ne boo duggoon tey tàppe Google muridisme la nga cee am man nga cee am information yu baree baree baree bari loo xam ne dara wéru ci donc kon loolu tamit faratala la it ci ñun ñuy jëfandikoo baat boobu nga xam ne ñoom ñoom moom la ñuy jëfandikoo ngir man leen xamal ne tamit yoonu murit am na ci lu baax lu baax laa ngi kon li mu wax effectivement lu am la am na ci ñoo xam ne moom dañuy jëfandikoo yoonu murit wala bokk dañuy tasaare information yoo xam ne jubluwuñ ci lenn am na sax site yoo xam ne daanaka xeex yoonu murit moo ko tax a jóg wala ñoo xam ne sax mën nañoo nekk ci biir te di def loo xam ne xëy na ñoom sax duñ ko yëg ci loo xam ne lu yàq yoon wi la loolu it euh, manees sa ca jàppaloon dara jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax ci leeral gu am solo boobu muy jumtukaay goo xamante ni mënees na cay jëlee njariñ waaye paaka bi yaari boor la kon da ngay seet la la ci amal njariñ gi jëfandikoo ko waaye la ci amul njariñ sa diine gërëmu ko nga wattandi ko bu baax a baax a baax kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax laaj jeexul waaye dafa mel ni waxtu wi moo xoj suba Serigne Cheikh Mbacke Thiam moom la ñuy dalal incha allahu taala muy wax ci almujtama wala amal ngeen jëf.